a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du suuratul hadiid tey ñu ngi war a tàmbalee kon ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa huwa alladhi huwa alladi yunazzilu ala abdihi aayaatin bayyinaatin liyuxrijakum mina zulumaati ila nuur wa inna allaha bikum la ra'uufun rahiim kon ci kaw jotaay bi jiitu gisoon nañu yàlla mi nga xamante ne nii moom la li ci asamaan yeeg suuf yi di sàbbal waxoon na moom moom nguuruk asamaan ak suuf mooy rey mooy dekkil mais moo fi jiitu mooy mujj mooy ci feeñ mooy ci nëbbu moo bind asamaan yi ak suuf yi yemoo ci arasham te lépp luy dugg ci biir suuf ak lu ciy génn moo ko xam ak luy dugg ci biir asamaan ak luy jóge ci asamaan moom moom mu ne woon moom moom nguuruk asamaan ak suuf te ci moom la lépp mbir yéeg nit ñéeg seen jëf yépp ci moom lay dellu moom mooy mu ne woon mooy dugal dugalante roofalante guddi gi ak bëccëg gi et vice versa te moo xam li ci biir dënn yi mu ne nag ngeen gëm bi weesu aminu billahi lañ gisoon ngeen gëm nag yàlla moomu mi def lii lépp war a wa rasuulihi te ngeen dëggal yonentam bi alayhi salaatu wassalaam dangeen ngeen li mu leen defal que ngeen koy wuutuwoo seen diggante nga xam ne lépp genre héritage la rek da doon ne ci sa loxo suba mu jóge ci nekk ci keneen mu ne sax lan moo tax yéen ba du ngeen gëm buur yàlla du ngeen waaw foofu la woon ne waa du ngeen gëm buur yàlla te yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ngi leen di woo ngir ngeen gëm seen boroom te jël na seen pacte bu dee ñu am ngëm ngeen léegi kon muy continuer mu ne huwa alladhi buur yàlla mim la wax ba léegi <coughs> ne saar bi yépp day comme niñ tàmbali woon ci début bi mooy dalay wax yàlla mooy kan mu ne huwa moom buur yàlla alladhi mooy ki nga xam ne yunazzilu moo wàcce ala abdihi ci jaamam bi aayaatin ay aaya muy alxuraan ak ay preuve bayyinaatin yu leer nañ ndax yonent bu yàlla yónni lay jox ay miracle yoo xam ne day tax tamit doo niroon ñépp ndax nit bala nga non non bu yéeg kii la naa day nelaw da nga koy déranger da ngay toog dégg nga xoola mu ne euh, mooy bu defee ngay jiite ñeen na wala ñu war laa roy day am loo xam ne yaa leen ko yëppale ndax bu dee ñépp moo tax nit manula jànge ci ñoo xam ne ñoom ñépp a yem moo tax nit pour moo tax xale yi xale yi mm-hmm. xale bu la gën a muus mm-hmm. mooy bi gën a ñu naan moom dafa dafa dooj dafa mage mooy xale bi nga xam ne day bari lu muy nekk ki mag mais bu dee xale yi seen biir rek waaw waaw c'est mm. ñoom yëfi xale rek lañ mën a def mm, mais xale gi nga xam ne day nekk ak ay mag ñi nga xam ne xam nañ àddina am day jël seen wax ni ñuy waxe mm-hmm. ni ñuy xalaate mm-hmm. moo tax léeg-léeg mu wax nga yow mi waxu mag nga wax de. waxu mag kii du gone mooy ndax lan ndax daa am ñi mu nekkal dañ koo tane. tane. yàlla it bu yónnee yonent mm-hmm. da koy jox loo xam ne day tax day wane ni kii bokkul ak yéen. Mm-hmm. ndax bu doon ne da ngay ñëw rek ne man yàllaa ma yónni ñu ne la am sa preuve. nga naan non de toute façon yàllaa ma yónni. preuve loolu. Mm-hmm. mooy nit ñi duñ la gëm. ndax nit lu mu woote woo rek daf ko war a mm, buñ ko laajee dafa war a mën a indi wane ne noonu la mel mm-hmm. ah, mu ngi mel ni waaju ne moom professeur la yim mm-hmm. na ni ngay gis ni histoire rek laa xam prophète d'ailleurs sax man na agrégé d'histoire la mm-hmm. mais kooku neex na xam bu dee ñu ne ko ban ndax ba mu gaay léegi dañuy spécialisé wu <laughs> mu ne moom ci moyen âge la spécialisé wu Mm-hmm. Europe quoi. Mm-hmm. mais ñu laaj ko kan mooy Charlemagne. Mm-hmm. mu ne kii. Oh. ñu ne ko Charlemagne mu ne non non kooku maa ngi koy dóor a dégg. ñu ne ko yow fan nga mu ne man nag Moyen Âge France surtout français sax France. mu ne moom xamul ko. ñu ne ko Charles Martin mu ne xaw ma Charles Martin. après dañuy xam ne waa ji. waa ji day wax lu ko neex. ndax surtout lu mel ni Charlemagne moom nga ne xamoo ko te te nee nga da ngay spécialisé wu ci loolu. mooy loolu dañuy xam ne waxoo dëgg. moo tax suñu borom nag subhaanahu wa taala yonent bu mu yónni da lay yónni da jox loo xam ne nit ñi duñu ko man ku dul ku dul ku mu yónni manoo moo tax mu ne maa yónni. moom mooy ki nga xam ne moo yónni jaamam bi ala abdihi alxuraan saa bu nee abdihi. yonent bi alayhi salaatu salaam la ci jublu bu dee beneen yonent la danaan walla keneen euh, day day bu waxee abdu tamit abdahu wadhkur fil kitaabi no bi mu waxee abdahu Zakaria abdahu jaamam Zakaria tudd ne kooku la ci jublu mm-hmm. mais bu waxee abdahu rek mu jeex mm-hmm. joyal ko noonu moo yonent bi alayhi salaatu salaam la ci jublu mm-hmm. moo tax mu ne wa annahu lamma qaama abdullahi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam yi bokk na ci abdullah mooy jaamu bi yàlla moom moo incarné jaamu yàlla par excellence ah, voilà moo tax yàlla foofu ci ci suuratul jinni mm-hmm. gisoon nañ ko mu ne annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu kaadu yakunuuna alayhi libada boobu abdullahi boobu mm-hmm. yonent alayhi salaatu la ci doon wax mm-hmm. fii na nga noon isra wal mi'raj loolu la wax subhaanalladi asra bi abdihi gàcc ngaalaama ñeel na ki nga xam ne moom moo rañaanal ci voyage nocturne bi bi abdihi ci jaamam bi tuddul turam ne yonent mi alayhi salaatu salaam lay wax keneen ku mu doon rek dina tudd turam ndax lan moom mooy jaam bi nga xam ne moom la yàlla gën a bu ñuy wax jaamu yàlla sax moo tax ñuy wax ñi ci des ñépp c'est par procuration moo tax mu ne huwa moom buur yàlla alladi mooy ki nga xam ne yunazzilu mooy wàcce ci loo xam ne ndax alxuraan bi da ko wàcce ci vingt-trois ans treize ans wu Makka ak dix ans wu Médina muy vingt-trois ans yoo xam ne xew-xew da doon am muy wàcc par ndànk wàccul d'un ndax inna anzalnaahu fii laylatil qadri loolu mooy bi mu jógee fa mu newoon ñëw ci asamaan bi gën a ji voilà boobu boobu lañ naan inna anzalnaahu boobu lañ wàcc alxuraan bi yépp ci laylatul qadr mais bu dee ne bi mu doon ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne ñëwul tu lii lépp ñëwul rek wàcc doom voilà iqra moo njëkk a wàcc te iqra xam nga bu doon d'un coup da nga naan pourquoi kon iqra ci kan waaw mooy du d'un coup. après yeneen saar yi di. di wàcc par événement. Ah, saar yoo xam ne sax lenn li day wàcc. Mm-hmm. leneen li du mat. du mat après bu ñëwee mën a ah. jël leen aay bi ngeen def ko ci saar sànga. Ah, voilà moo tax. yunazzilu mooy li nga xam ne moo doon wàcc. par ndànk-ndànk. ala abdihi ci jaamam bi di sallallahu alayhi wa sallam aayaatin ay aaya bayyinaatin yu leer naññ yuy wan moom yàllaa ko yónni te yuy wane ne tamit yàlla moom dong képp rekk lañu war a jaamu ci dëgg mais lu mu yónni lool mu ne li yuxrijakum ngir mu génn leen yéen nit ñi boo gisee ma yónni sama jaam ki nga xam ne man maa man man maa ko jàppi man borom bi ne mooy sama jaam ba pare jox ko ay preuve yuy wane ne maa fi ne te moom sama ndaw la mu ne lool bu def bu ngeen gisee ma def lool li yuxrijakum ngir mu génn leen moom borom bi mm. mina zulumaati ci ténèbres yi ngeen nekk muy ndax képp koo xam ne jaamu woo yàlla rek de toute façon qu'on le veuille ou non yaa ngi ciy ténèbres ndax dans l'obscurité totale mm. mm-hmm. euh, mooy même bu dee sa lépp ngi côté àddina bi côté am am mu ngi dox ba léegi am na lu manqué looloo tax ngay gis ñoo xam ne dañu naan ñoom ni ñu mm. daanaka am nañ lépp ci àddina mm. mais laa dañuy dugg ci l'islam mm. il ressentait que y a un vide quoi bu dee am am am nañ lépp mais mais ba léegi seen kër tranquille mm-hmm. ndax lan ndax dafa ne woon seen seen xol yi jamono dafa newoon ci obscurité te nag obscurité alal ju bare loolu loolu du ko fi dindi. gëm yàlla ay kese koy dindi. waaw waaw c'est ça boo gëmee yàlla rek. voilà dangay doylu ci lu neex. mooy dangay doylu lépp nag yomb gaa jàpp ne saa nag war na am problème. waaw waaw c'est ça. Mm. ndeke yow amoo benn problème. gaa yi dañ lay yërëm sax. waaye danga naan lu dul yàlla. ne su pauvre mais waa ji moom comment il. Mm. comment il s'en sort. Mm-hmm. ndax gaa jàpp nañ ne lépp am am la. Hmm. ndax nit mën na am 5000 euros yu ko doo xam ne par mois du ko doy. du ko doy de waaye c'est ça. ñu ne mais quand même. Hmm. mais borom waa ji nan lay amee 1000 euros par mois ba pare ak ba pare hmm. pourtant amul dette. waaw ah, waaw. c'est bizarre ça waa ji war nañu wax secret. Ah, mooy gëm yàlla te bañ a yàq rek. waaye c'est ça. te bañ a loo gis rek. daal di koy bëgg. waay waay. kon. yàlla ne dama koo def ngir génn leen mina zulumaati ci lëndëm yi ndax lëndëm yi dañu bari mm-hmm. lëndëm yi moom mooy dañoo bari bari ay façon mm. am na ñoo xam ne dañ leen di gis xam ne ñii baaxuñu ak fi ñuy woote baaxul mais am ñoo xam ne ñoom dañ koy déguiser mm-hmm. dañu koy déguiser de tele sorte que yow boo moytuwul da ngay fag lu baax da déggante mm-hmm. réellement affaire yi lëndëmu neen la te iblis mhm. euh, yoon yi muy yi mu teg ngir di yóbbu nit ñi ci ndëngte dafa bari moo tax kuréel yu bari yooyu yonent bari yu saar saar doon wax naan ñoom yépp safara lañ jëm ba mu des benn mhm. <coughs> loolu dalay wat ne soixante-treize soixante-douze yépp sànku ba mu des benn dalay wat gis nga riir ni mu bare mhm. mu ne kon li yuxrijakum ngir mu génne leen min az-zulumaati jële leen ci lëndëm yi ilan nuuri ci leer ndax leer genn rek la ngi yàlla la <coughs> leerub yàlla la benn la mooy génne leen ci lëndëmu bokkaale indi leen ci leeru wéetal yàlla <coughs> génne leen ci lëndëmu añaan bañ nit ñi mm. wala hypocrite mm. wala égoïste mm. yooy yëpp mu génn leen ci lëndëm yooyu indi leen ci contraire yooyu yu baax ilan nuur voilà génn leen ci lëndëmu soxor mm-hmm. indi leen ci lëndëmu bëgg jaam yi ndax mm-hmm. yàlla wa inna allaha digg dëgg dëgg buur yàlla bikum yéen nit ñi wallaahi buur yàlla la ra'ufun ku ñeewante ci yéen la rahimun ku leen yërëm la ndax kat bu leen yërëmul xam ngeen ne lii lépp du leen ko defal ba leen nee alastu bi rabbikum xaalu balaa ba leen ne ndax duma seen boroom ñu ne waaw manoon na bu ñëwee kaw suuf du yónni benn yonent danaa ñii na ko waxoon mm-hmm. mais mu fàttali ñu yónni ñu ay yonent yoo xamante ni laaju ñu alal mm-hmm. laaju ñu ñu non diine ji nag barañ ci dugg comme concert la mm-hmm. kalaa dugg fay Hmm. amul dagg tiki non non da ñëw rek yow daal ñëwal même sa intention bu dee ne début bi baaxul sax hmm. lislaam moom dafa bëgg de toute façon ñëwal comme li boroom xam-xam yi ñu bari di wax naan ba ñuy sàkku xam-xam de dañ koo sàkkoon dañ ko doon sàkku te yàlla taxuloon hmm. waaye yàlla moo bañ def lu telle sorte que bi ñu ko amee yàlla kese tax pourtant kon kooku da ngay gis ne yéene bu njëkk ba baaxuloon mooy nit mën na dugg ci mbir yéene départ bi baaxul mais après mu ñëw mu amee lu yorewu voilà comme al mu'allafatu qulubuhum nga xam ne yonent mi alayhi salaam ci azaka yi dañ leen ciy jox ngir xemmeem loo leen hmm. ñu bañ a génn diine ñu leen di jox ci azakay di leen jox ngir ñu nekk ci ndax dafa am nit ñoo xam ne ñoom diine chèque lañ xam ah, ah ñoom fii mu ne fi ëpp fu ñuy joxe hmm. bu dee christian chrétien yëpp lu ñuy joxe léegi ñu ne nekk chrétien hmm. ñoo gën a baax ñoo gën a tabe ah, <laughs> boo gisee tamit jullit yoo xam dañuy joxe rek léegi ñu ne wuu ñoo gën a baax ñoom kay dëgg gëm nañ yàlla mooy ñoom ñoom mënuñoo supporter pauvre ñooñ nag mm. jar nañoo suuraale ci mbir yi moo tax suñu borom ne woon ci asaka yi dee leen ci jox gaa yu mel noonu nga xam ne day tax ñu des ci diine mm. ndax xam na ne bu ñu yàggee mm. bu ñu agsee ñu leen di defal lool après esprit vrai musulman day commencer dugg si leen dugg bu ko defee mujj yu dootuñu faaleeti yooyu kon mu ne nag kon yëg leen ne buur yàlla yéen yéen da leen yërëm ku ñeewante ci yéen la te ku leen yërëm la rawatina xeetu alayhi salaatu wasalaam xeet bii ndax ndax defuñu fi mooy defuñu ci ay jëf lu ñeneen ñi defuloo ci quantité nii en plus ñooñu gënoonu dëgër mais buur yàlla yombal ñu lépp <coughs> comme xadiis boobu mu ñii yii yi dañu liggéey diggante fajar comme si dañu liggéey diggante fajar ba tisbaar xam nga loolu dafa gudd yàlla jox leen li ñuy jox mhm. chrétiens yi entre tisbaar ba timis mhm. loolu it gudd na mooy loolu waxuma ci zone tempérée yi kii hiver yeeg yooyu yi ngay non waxuma yooyu mooy comme dëkk yu comme euh, yi nga comme ay Makka ak ay mhm. Sénégal ak yooyu mooy ñépp xam nañ ne diggante fajar ba tisbaar dafa gudd diggante tisbaar ba tàkkusaan moo gën a gudd balee ko gën a gudd mais moo it gudd na léegi mu ne hmm. julli ni ñoom liggéey entre timis ak gée xaw nga timis ak gée moom lu ah, jege la mu jox leen lu mu joxul ñi ci des ah, hmm. léegi nag ñoom ñu ne nee borom bi ne lan moo tax nga ñii nii <laughs> xeet bi liggéey lu tuutee nii nga jox leen lu ëpp li ñu jox ni mu ne leen mbir mi sa kaw mm-hmm. eh, mu ne leen est-ce que dama leen a wàññil ci li ma leen war a fay dara mm-hmm. ñu naa ah, wax dëgg yàlla nag li ñu def rek nga ñu jox ah, lu ëpp sax d'ailleurs li ñu def mm-hmm. ñu ne ah ay la nag tooñooñu wàññiloo tamit li nga xam ne moom nga ñu waroon a jox d'ailleurs sax dañu koo yokkal mu ne waaw kon ko tooñu ma man jëluma ci yéen dara lii nga neelu yàlla maa koy jox ku ko neex pour wan la ne xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam buur yàlla dalee na beral loxo ba pare mu ne kuntum yéen da a nekk xayra ummatin xeet yi gën wu génn mu mas génn ci nit moo tax bu ne wa inna ci dëgg-dëgg buur yàlla bikum ci yéen jullit ñi la raufun wat naa ne ko ñeewantale ci yéen raximun aj yërëmaakoon leen mm. léegi nag bi mu leen defalee nii lépp xéewal yii yëpp ak lim fi def yépp wax leen waaw wama lakum allaa tunfiqu fi sabilillah walillahi miiraasu samaawaati wal ard mu ne mais wama ana lan moo leen dal nag ba ngeen xamee lii lépp ba allaa tunfiqu ba du ngeen dépenser fi sabilillahi ci yoonu yàlla du ngeen seen dërëm jaralu leen fiftin jaralu leen dem ci chantier yàlla mais lan moo lan moo leen tere lan moo leen tere ba loolu du ngeen ko def xam nga bi ci kaw dane woon wama lakum laa tu'minuuna billaahi war rasuulu yad'ukum ana lan moo tee yéen ba du ngeen gëm buur yàlla te yonent mi alayhi salaatu salaam kat mu ngi leen di woo ngir ngeen gëm yàlla moom seen borom bii nag bi mu waxee xéewal yim ñu defal yi ndax dane woon ami boo seetloo boo seetloo hmm. euh, wa xoola boo yéegee tuuti ci kaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu gis nga ko gis nga ko wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii dane woon aminu gëm leen billaahi ci buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi wa anfiqu te ngeen dépenser mimma ja'alakum lim leen defal ngeen koy wutante mm-hmm. boo seetloo wama lakum laa tu'minuuna billaahi boobu partie bu njëkk bi la yow lay la doon la doon leeral foofu la doon wax lan moo tee ngeen gëm yàlla moomu mu ne ngeen gëm ko ak yonentam mu ne ko lan moo leen dal laa tu'minuuna ba du ngeen gëm ngeen lan moo leen tere ngeen bañ a gëm buur yàlla te yonentam mu ngi leen di woo jëme leen ci ngir ngeen gëm seen borom beneen partie bi muy mu sax la fii mustaxlafiina fii moom lay wax fii ne indiwaat wamaa la ko ana lan moo leen dal ba léegi ginnaaw bi lan moo leen tere ngeen gëm mu jóge ci gëm bi muy départ muy muy muy leeral aaya boobu di leen lax lan moo tax hmm. ba xanaa li ma leen sant boobu dafa am lu leen di empêcher ngeen def ko li ma leen waxoon ci kaw léegi gëm leen yàlla ak yonentam hmm. alayhi salaatu wassalaam loolu moom hmm. wa maa lakum laa tu'minuuna lan moo tee ba du ngeen gëm yàlla war rastor yonent bi mu leen di woo ci loolu beneen côté bi nag wa anfiqu mimma ja'alakum ne fii mel ni dafa gis nit ñi réticence ndax ñi am alal ñëpp buñ ko defoon génnewoon asaka ji war pauvreté bi presque jeex kon mu ne wéy lan moo tee man wama lakum ana lan moo leen dal allaa tunfiqu ba ngeen bañ di dépenser fii sabilillahi ci yoonu yàlla mais asaka ñim farataal seen seen alal yi pourquoi lu ngeen ko génne asaka ah, lu tax du ngeen ko génne mais mais nag euh, asaka nag sincèrement benn affaire la boo xam ne bu jara def étude la ne en tout cas li ma xam laay wax li ma xam neew ma amul mooy man li ma xam mooy ne gisaguma Euh, ci wàllu azaka ci mooy wolof wolof mm-hmm. ci wolof mm-hmm. waxtaan walla waa waxtaan mm-hmm. euh, ay njàngale yuy leeral azaka réellement oh, bu dee téere yi moom ñu ngi fees del non non non da ngay toog da ngay toog ba ñu xool toogal ak toogal. da mooy ne instant bi man ku ma laajoon ne ma mais azaka man dama koo bëgg a xam. amoo ay fichier yu ma war a mën yoo xam ne bu ma ko dégloo dina ma doy. man moom dama naan la xaw ma ko. neew ma nag amul mais li ma xam laa wax mooy man xaw ma xaw ma fenn loolu nag te mu bokk ci loo xam ne farata la ci ñi mu nekk farata ci ñoom moo tax loolu lu jara leeral la ndax yooyu leeral leen mu ëpp solo yenn yi ndax lii farata la mooy loo xam ne obligatoire dafa obligatoire ci ñu bari ñoo xam ne ñu bari xamuñu cest à am at bon loolu mooy li gën siiw mais asaka lu am at rek hmm. xam nga récolte waa ji nga xam ne day bay waaw waa si mbay mi loolu yépp danga ci war a waaw mbay mi amul at hmm, mbay mi moom jouru récolte bi la ah, ndax moo ne kulu min samarihi lekk leen ci meññeefu hmm. seen récolte yi ida asmara bu dee ne dafa meññ mooy wa aatu xaqahu ngeen joxe nag àqu azaka ji yawma xasaad yi bés bi ngeen koy góobee moo bés boobu ci koy jox euh, léegi loolu mooy côté mbay yi mais am na côté jur ji jur géeg voilà dépenser alal yi rek nit ak waa ji nga xam ne mais day jaay hmm, jaaykat borom boutique la wala borom waa juy def ambulant wala yu mel noonu moo façon jaay mu man di jaay ak ki nga xam ne saleer la am hmm, ak yeneen ak yeneen léegi mooy ne yooyu yépp bu ci nekk daa am ñu koy régler teg ci nit ki war a xam am yoo xam ne azaka du ci génn comme yoroon ay fas ay fas bu amul quantité fas fas bu ma yoroon ab écurie ah, fas mais mais à condition ma fas yi bu ma leen jaayee moom léegi day génn ci cadre u nekk fas rek mais day nekk ci li nga xam ne urudu tijaara yi nga xam ne dañ leen di gaaral ngir jaay leen marchandise mu ñuy jaay bu boobaa yépp yi nga xam ne comme fruits fruits yi nga xam ne manuñ leen a ñu mu tudd euh, manuñoo conserver seen bopp lu yàgg mm. comme ay mangoog yooyu loolu asaka waru ci ay tamaate yooyu yooyu azaka waru ci eh, mais bu dee waa ji da koo jël nag di ko récolte di ko jaay bu boobaa moom ci njaay mi lay génne azaka eh, ak tamit sama jur ji nga xam ne dama koo yor yar ko sama kër sama kër laa ko yor comme ma yor sama enclos bu rëy sama kër goo xam ne dama koo jënd comme ni gars yi def àll bi benn ferme voilà ferme nañ wax ferme ma am fa ay nag yu bari ay xar yu bari man maa leen di jëndal ngooñ mu ñuy lekk di leen xëcc waa SDE ndox di leen rawitaay bi lépp <coughs> bu boobaa loolu noonu asaka waru ci mm. sauf bu dee dama commencé nag di leen jaay. jaay parce loo xam ne te buur yàlla moo l'islam moo yomb. xoola mooy. ndax yeneen tamit alayhi salaatu salaam day wax ci ci këyit gëm bindaloon di Seyna Abu Bakr radiyallahu anhu bindaloon Seyna Anas ci wàllu radiyallahu anhu ci wàllu azaka yi bi mu ko yónnee euh, mu lijjanti loolu côté Bahrain <coughs> da koo bindal nag. ci biir ne ko lii mooy téere bi li yonent mi alayhi salaatu bind ci wàllu azak ne ko ci biir du du noonu la ko wax mais noonu la ko boroom xam-xam yi di kii fil fi saaimati fil ghanami saaimati zaka mu ne euh, jur ji nga xam ne dañ leen di bàyyi ñuy mooy bu euh, man dama yor samay xar ak yooyu ay nag walla bëy ak yooyu mais man duma leen téye sama kër dama leen di sàmmi comme ni pël yi def ci àll bi ci àll bi la ñuy lekkee taw yeeg yooyu mooy kiiwal bu boobaa yooyu lañuy ñuy génne azaka yooyu noonu ah, yooyu dem noonu voilà yooyu ndax lan mooy ne mbir mi yow danga ko bàyyi yàlla moo lay kiiwal ak ah, yooyu yii nag yow sa mooy defoo ci benn effort du topp ci ñoom alors que yi ci kër gi yow sa alalu bopp la sa kiiwu bopp mu ne mu mu mu exonéré la ah, mm. ne la fekk du looy téye di ko commerce di ko jaay mm. boobu mm. azaka waru ci loolu koy yomb na même mbay mi mbay mi mbay mi ngay arrosé ak ñun dul arrosé bokkul sànq bul yéeg bul yéeg bul yéeg day nelaw mooy ne yooyu yépp yu jaral leeral la nag mm. ndax même affaire xaalis bi nii azaka xaalis affaire yi du quatre-vingt-cinq gramme d'or kese. waaw waaw loolu aussi mën na toog naa ko boo jëndee. mais waaw mille yi mille ci lépp la mais. Mm. buñ ñëwee ci or ak xaalis. mooy li ñuy woowee am naq day ni mooy li nga xam ne dafa am valeur fiduciaire. xam ne moom lañuy ci di ko jaay di ko mu nekk monnaie. mais or bi sax boo koy takk. ne nañ warul jigéen buy takk bu dee jigéen la or bu jigéen di takk hmm. kooku du ci génn asaka mooy li nga alal joo nga or bu bëri boo garder. waaw mooy waaw takk ko. doo ci génn asaka mais bu dee da koy jaay nag. waaw ah boobaa dañ nga ciy génn asaka. góor tamit bu ami or da ciy ndax dafa xaraamoon ci moom. mooy góor guy takk waxuma góor gu am or dafa xaraam non mooy góor guy takk ay lamas ay kii yu or. xam nga dafa xaraam. waaw léegi bu ko amee. Mm-hmm. dañ ciy génn asaka. Mm-hmm. ndax moom am ko ci boppam dafa warul mu koy takk ah, moom. comme que da koy takk léegi moom da ciy génn kii bi mm. même bu dee def na lu xaraam mm-hmm. mooy na nga gis yu bari non yu bari la yoo xam ne bu yéeg dégg <coughs> euh, mooy xaalis bi mm-hmm. c'est pas quatre-vingt-cinq grammes d'or rek bu yéegaa dégg quatre-vingt-cinq grammes d'or loolu mooy pour xaalis yi nga xam ne ñoom seen euh, nu mu tuddati liñ ko étalonné mooy or la mooy valeur comme ñu ne buñ ne woon franc CFA valeur am dëgg moom ci or bi moo moo moo koy mooy or bi mm-hmm. mooy yàlla nuñ koy wala si étalonné mm-hmm. mooy ne xam nga xam nga xam nga billet moom ak këyit rek la cest mooy valeur am la fi nekkee. waaw bu dee ne xaalis bi waa dëkk bi yor. te loolu ça dépend ci dëkk ci dëkk yi. Hmm. day day day day day day day day changer. selon selon dëkk yi. bu dee ne. dañ ne waa Sénégal waa Afrique de l'Ouest ñi nga xam ne franc CFA lañ yor. Hmm. lii c'est hypothèse la waxuma ne ñoom seen xaalis noonu la mel. mooy ne or bi mooy li nga xam ne mooy base bi. Hmm, que français euh, cinq cent francs yeeg yooyu ñuy yor xaalis boobu or bi moo moo ci moom lay kal mooy kii bi euh, lii de base bi moom lay représenter bu boobaa ñooñu lañu naan yéen comme que seen xaalis mm-hmm. or bi mooy li nga xam ne mooy ci moom mooy valeur bi voilà mooy valeur bi moom la këyit gi di représenter ah, kon bu boobaa yéen ku am quatre-vingt-cinq gramme door denc ko un an kooku da ciy génne ak azaka mille yu nekk mu génn ci vingt cinq wala nga ne cent yu nekk mu génn ci deux virgule cinq c'est pareil léegi loolu benn affaire mm. loolu mooy côté or bi mm-hmm. mu am yenn dëkk yoo xam ne ñoom seet xaalis bi ñu yor. du or mais argent la. Mm-hmm. mooy argent moo nekk mooy base bi loolu la xaalis bi di représenter. pas argent këyit ni yooyu mooy argent li ñu xam argent mooy boo takkee lam ñu naan la lii lam or walla xaalis voilà mm-hmm. xaalis boobu ñu yor boobu noonu mooy ne bu dee ne moom xam nga dañu ay lingots d'or yu bari te mm. pour euh, bu dee ne lingu yooyu ñoom ñooy valeur ñooy ñooy ñooy xaalis ñoom la xaalis bi di la léegi nag bu dee yeneen dëkk yi nga xam ne argent bi la mhm. mooy xaalis la bu boobaa ñoom seen kenn du leen wax quatre-vingt-cinq grammes d'or ah non ndax ñoom seen xaalis du or bi mooy base bi mais argent la léegi dañ naan leen kon yéen six six cent gramme d'argent bu ngeen ko amee ku ko am denc ko un an di ciy génne azak mille yu ne vingt cinq nga ciy génne léegi loolu benn affaire la beneen affaire la loolu muy mu ñu gis or bi ak argent bi mu des beneen mooy bu ñu demee ci dëkk yoo xam ne comme ni nga xam ne noonu la bare léegi ci pays occidentaux ak presque pi lu ñu def ñeneen ñi def am na dëkk yu bari léegi Europe yi moom il faut ma renseigner wu bu baax ndax en am na ku wax euh, koo xam ne de toute façon loolu la ndax moom moom ku ku yi la wax ku jàmbaar la ci côté boobu euh, mu ne affaire bi baseetul nii ci aar nii ci or nii ci xaalis te loolu ñun ñëpp buñ ko seetloo rek xam ko mais ci kuuru bourse yi la la la la la la basé wu léegi ndax ñëpp xam nañ ni il suffit ñu ne président diw mer na rek après bourse bi wàcc. <laughs> wàcc wàcc taux d'intérêt la waaw mooy lu ndaw. Mm-hmm. lu ndaw. Mm-hmm. am nay discussion fee. Mm-hmm. xamaguñ euh, euh, euh, aboutissement wu discussion yi. moom bourse bi ci lay kiiwe bu favorable mu yéeg bu nee ne dafa capoter affaire bi wàcc ñu ne eh, gars yi am na benn problème bu xaw Égypte wala Israël la ñu ne xeex am na fa rek nga gis cours yépp yéeg waaw waaw même Makka xaalis boo koy wecceeku day changer tout le temps tu vois Mm. waaw xaalis day. ndax affaire yi cours yi ñooy changer. Mm. ñooy changer dañuy afficher jour bu ne cours. voilà mooy. Mm. léegi nag bu dee ne dëkk la boo xam ne ñoom seen xaalis newatul ci argent. newatul ci or. mooy newul ci xaalis newul ci or mais ci bourse yi la lay dépendre comme ni nga xam ne euro bi noonu la mel bu boobaa léegi kenn du ne ñiy yor euro yéen quatre-vingt-cinq grammes d'or bu ngeen ko amee mu war na déedéet. argent bi ngeen di dem. wala cent euros boo ko weccee ko Makka yaa ngi am dans les cent dinars ou cent dinars. cinq cent dinars cent euros ah, ndax euro bi euro bi. moo gën a fort ci noonu yi ne am ci kaw ah, suuf. cent euros boo ko weccee ah, moo gën fort dollar bi mais loolu mais loolu du avantage. Hmm. loolu du avantage ci européen yi. Hmm, hmm. États-Unis bi ñu xamee loolu mhm. mais moo tax seen seen seen valeur xaalis dañ koy bàyyi muy wàcc ndax affaire bi mooy dañu nekk ci marché mondial mhm. village planétaire la boo xam ni nit ñi lu gën a yomb la ñuy jënd mhm. waaw bu dee ne dollar bi moo gën a moins cher moo gën a yomb euro bi mooy ne produit même produit bi nga xam ne France lañ ko defaree wala Allemagne états uni ñu defare ko Chicago wala Washington même produit yi bu dee américain bi da ko defar allemand bi defar ko ñu ko ci marché mondial bi ah, kan mooy gën a cher le hmm. européen bi ndax moom hmm. lu ah, gën a seen monnaie dafa fort de travail bi day cher hmm. mais tamit comme buñ ci génnee yooyu yépp war cee am seen marge ak yooyu bu ñu tegee produit bi day cher comme que nag monnaie dollar bi dafa wàcc mooy ne bu dee moom dafa indi mooy dollar mooy gën a moo gën yomb jënd ndax moo gën a moins mm-hmm. nit ñi nag kon dollar lañuy ñuy topp mm-hmm. moo tax mm-hmm. euh, un euro très fort wala foor sax c'est pas bon pour l'économie européenne en tout cas de la zone euro. Hmm. baaxul ci ñoom. ndax affaire bi mooy ñoom après da leen di moo tax temps yi nga xam voilà jamono yi jamono yi nga xam ne. Euh, presque dafa am stabilité tuuti mooy euro bi xaw na wàcc. Hmm. même bu dee moo gën a fort ba léegi ay euro bi ay un euro un vingt yu mel noonu le dix-neuf. Hmm. mooy ne da ngay gis entreprise. rawatina entreprise française yi. dañu commencé bi ci. yuqal di di ci di ci di ci di ci génn tuuti mm-hmm. ndax dañuy commencer di di tolloog seen naataangooy américains yi bu ko defee ñu concurrentiel bu bu buñ indee seen marché bi ñu indi mm-hmm. seen bos ba nekkee cher ba jéggi dayo mm-hmm. léegi qualité bi ngay xool léegi nag moo tax Europe bi temps yi mu xaw a ne sax ah, seen seen récession yi ñenn ñi ne woon mu xaw a ndax ndax ndax euh, gi dafa wàññi affaire bi. Euh, mooy président banque européenne dafa wàññi kii bi. te tamit dafa def ay politique yoo xam ne ki ko fi jiitu woon doon ko woon def. Euh, <laughs> voilà mooy ne yooyu yooyu noonu léegi nag bu dee dëkk yoo xam ne noonu lañ mel. Mm-hmm. que léegi affaire bi négociation grecque entre la Grèce ak ci Union européenne ak FMI fa la fa la basé wu. bu kiiwee affaire yi bourse yëpp wàcc monnaie bi wàcc. wala yu mel noonu. bu boobaa dañ naan affaire bi kenn dootul dellu ci or bi mais ci argent la ñuy dellu te argent 600 grammes d'argent la. léegi nan nga koy xamee da ngay jël un bi da ngay dem ci marché bi ak ci cours yi nga xool. internet boo duggee ñu wax la un gramme d'argent ñaata la mm, léegi boo xamee ñaata la rek loolu yomb na règle de trois ngay def comme que un gramme bu par exemple bu ñu doon un gramme argent mm-hmm. égale dix euros mm. yomb na kon mm. six cent grammes égale ñaata kon mooy si mooy da ngay yokk rek benn zéro fi leen di leen par kii bi te loolu léegi mooy <coughs> kon mooy lu ku am lu toll noonu denc ko un an bu boobaa la koo kooku mm-hmm. kooku mooy la loolu bariwul ma mm-hmm. bu dee argent affaire bu oh, day gën a yomb te loolu mooy li nga xam ne mooy lu juste mm-hmm. te mooy li nga xam ne ci la équité di amee ndax bu dee dañ ne waa ji day xaar or te moom affaire bi quatre-vingt-cinq grammes d'or mais loolu dafa cher ndax or bi day dem ay vingt vingt-cinq euros le kilo le gramme boobu. 22 22 25 léeg-léeg. Hmm. nga jël ne 85 fois 22. mais kooku kañ lay waaj di yor lu man loon at. en attendant moom pauvre yi di crever fële. déedéet mooy argent lay doon mooy ne yooyu yépp no yii ay kii rek la mais mooy ne ay affaire la yoo xam ne bu ci nekk nag dafa jar a xóotal tuuti. leeral ko ba nit ki léegi. Mm-hmm. kenn dootul posé ti ndax tamit l'islam loolu déggoo mu ne dama leen a yónni huwa alladhi yunazzilu ala abdi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumat ngir moo yónni jox yonent ma ci wàcc ci yonentam bi ay preuve yu leer yoo xam ne ñoo leen di génne ci seen lëndëm yi di leen yóbbu ci leer lëndëmu riba dugal leen ci lëndëmu lu dagal lëndëmu ñàkk bañ a joxe azaka nga xam ne ay lëndëm yi neen ak mbugal la moo lay dal boobu ak tëkku yiñ la ci dëkku yóbbu la ci leeru yàlla di la fay gërëm la ba pare barkeelal la sa alal ah, yeewu na kon mooy loolu la yooyu tamit dafa war a leer ndax bu leeru xam nga du du du loo xam ne dañ naan ay option la du option te nit ku ne mën na laa dal te ñu bari dañoo foog ne ñoom du ñoom ñu ngi liggéey de mais foog nañ ne ñoom azaka waru leen ndax dax xamuñu ko sax waaw ah, azaka tamit salaire nañ lañ koy génne yooyu yëpp yeneen affaire kon dal borom bi ne wamaa la ko mais yéen alalan moo leen dal ba allah tunfiqu lan moo tere lan moo tax ba yéen du ngeen dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla walillaahi te kat buur yàlla la ñeel miiraasu samaawaati wal ard gis nga moomeelu asamaan ak suuf lépp ci buur yàlla lay dellu comme ni nga xam ne ki nga xam ne mooy mooy hérité baayam wala mooy hérité nit ni alalu kooku muy hérité jógee ci kooku ñëw ci moom buur yàlla nee na asamaan ak suuf ak li fi ne yépp noonu lay delloo ci man mais dafa mësula jóge sax ci loxo mooy ne yow da koo tegoon sa loxo moo taxoon mu ne mustaxla fii na fii li nga xam ne dama leen def ngeen di wuutantu rek looy wuutantu nag moo moo loo xam ne da nga koo yorandi c'est c'est c'est kii c'est c'est périodique affaire bi mooy ne léegi rek la lépp yàllaa ko moo tax mu ne wal lan moo tax ba du ngeen dépensé ci yoonu yàlla te buur yàlla kat moom moom moomeelu asamaan ak suuf ci moom lay dellu miiraasu mooy li nga xam ne li loolu lépp di dellu ci moom asamaan ak suuf comme ni miiraas di delloo ci ki nga xamante ne nii mooy doon ki muy doon yow li nga yor ba di ci nay ne doo ci def li yàlla digal xaw xamoo ne bés dina ñëw ñu fab la yow ak loolu boole la jox yàlla mu ne laa yastawi te bu la ëpp gën a ëpp alal moo la gën a yaay waaw waaw loolu la de moo yombul mm. ndax joxe moom mm-hmm. euh, moom la woykatu arab ba di wax naan mm-hmm. <coughs> lu mu wax di way mm-hmm. <coughs> lawlal law <laughs> la lan law lan bu dul woon oh. euh, bi muy wax naan la saada naasu kulluhum euh, waaw yow man de maa ngi fa en tout cas ci wolof lii la wax mu ne bu dul woon mm-hmm. bu dul woon góor góor lu gi nit giy def mm-hmm. ak ni muy sonne lawlal tahajjud xaw naa ko <laughs> la saadan naasu kulluhum bu dul woon loolu njàmbaar gi nit jii def ay for yi muy def ñépp dañuy nekk ay sang ndax ku nekk mën ngaa toog prétendre la neex mais man moom bu ma amoon ni milliard non man maa ko defal mu ma gis nga buñ ma yoroon président yoroon nguur gi non chômage bi jeex na ku nekk man ngaa toog wax loolu. loolu de waaye bu jotee de. non pauvre yi di taxawaalu man yërëm naa leen wallaahi bu ma yàlla jonkoon réew mi kenn dootul yalwaan ñépp ay saleer lañuy ñuy yor mooy léegi ku nekk mën na ko wax mm-hmm. mu ne budul woon nag. Mm-hmm. après yow bu loolu nga def effort ñu xool ndax loolu am naan déet mm-hmm. kon yépp ay sang la ñuy doon ndax ku ko wax loolu yu noble la yuy tax mooy nekk nga nekk na koom dañ lay admirer mm-hmm. mu ne waaye mm-hmm. xam ngeen ne moos euh, dégmal ci xeex al badlu yuq fi euh, euh, lu mooy joxe joxe joxe day ñàkkloo mooy ci ci ci biti nii loolu lay wane. man bu ma yoree 100 euros. <laughs> jël fay joxe. Eh, ah, non lu ma man di wax nag mooy am moom ah, wax dëgg yàlla nag laata ma koy joxe léegi wàññeeku na quoi. Mm, <laughs> mu ne albadlu. Ah. joxe. <laughs> day day day ñàkkloo de. wal wal iqda aqdaamu qattaal qattaa nag ah, xare am nga nekk ci kanam yàlla daf ne loxo bi mooy joxe yëf yi kii waaw ah, boo damay booy kii yeneen yi yow yëf yi dugg mooy foofu ci sax mu ne kantaa dem ci kanamu hmm. xeex xeex bi am nga taxaw ci kanam xam nga ne bal bu njëkk duur yaa koy njëkk engagé hmm. taxaw fa nag hmm. di nekk ci kanam loolu day day tax nga gaaw a dee kon mooy ne lépp léegi nag fan la ñuy xamee ne waa ji jàmbaar la mooy mu def yooyu yépp ngir yàlla mais bu doon toog rek jàmbaar ba la ñu ne <laughs> jàmbaar la mu dem nekk ci kanamu xare bi ne fa bopp def fa loo xam ne mu leer ne kii dabu mais nekk ca gannaaw ba pare naan non loolu moom nga dee wóorul mooy yow dem naa pare naa ni kaan yaa <laughs> waaw joxe it loolu la ah. mooy kii joxe daal ñu xam ne ah. ku ñemee joxe ñu xam ne kii ku tabe la hmm. mais toog rek tabe ci sa làmmiñ hmm, <laughs> loolu ñépp ko man hmm. voilà kon <laughs> mu ne kon yiin lu tee ngeen dépensé ci yoon yàlla te buur yàlla kat ci lépp moom lay dellu seen moomeel yi non seulement seen moomeel mais asamaan ak suuf ci moom lay dellu mën na nag comme li shaayir bi wax léegi poète bi mais yemuñu ah du ñu yem ki nga xam ne mooy def loolu ak ki dul def ta yemuñu mu ne laa sa yastawi yemuñu laa sawi yemul minkum bokk ci yéen jullit ñi man anfaqa yéen ci biir jullit ñi nga xam ne dañoo doon dépenser seen alal min qablil fathi avant buur yàlla di ubbi màkk avant yonent mi lay salaatu salaam ci huitième année bi muy ubbi màkka ñi doon dépenser avant boobu hmm. yemuñu ak ñan ñi nga xam ne hmm. waqaata la yamul ci dépenser rek joxe alal la mm. mooy bu lislaam soxlaa mm. loo xam ne ci alal la jëm mu génne ci poosam joxe mais bu dee bakkan la laaj dañuy xare ji mm. waxaata la mu dem rayanti mu ne ñooñu yemuñu mu ne mu ne ñii nii gis nga ñii mm-hmm. ulaa'ika ñii a'zamu darajatan ñoo ëpp daraja foop min alladhina ñi nga xam ne anfaqu ñoom dañu dépensé commencé di joxe min ba'dil fath ginnaaw bi yàlla ubbee màkk waqaatalu ginnaaw boobu ñu daal di commencé di fekk ci xare yi ndax lan moo tax am na nag ñu ne fatx bi bi la mooy euh, septième année bi ñu ubbee fële euh, non euh, xay waaw Hudaybiya Hudaybiya Hudaybiya dañ ñëwee sixième année bi waa Màkka ne ko doo fi waaye di toog neex leen da ngeen ñëw ne da ngeen di umra ñibbi leen ñu ne léegi mais lan moo tax yemuñu ndax xoolal boo seetloo dund yonent mi alayhi salaatu salaam bi ko yàlla yoon nii ba ni muy ubbee Màkka période bu difficile la woon mooy l'islam dañ ko doon noggal teg ci mooy ne ci lañ gënoon a soxla ndimbal ndax pays arabe yi. arabe yi ak kaw-kaw yi dañ ne woon ñoom ñu ci bari ci ñoom dañ ne ñun du ñu gëm moo euh, Seydina Muhammad alayhi salaam du ñu ko gëm. comme que daal. moom nee na yàllaa ko yónni. waa ñoñam ñi xam ñi ko xam dëkk ak moom. mu juddu seen biir. ñu weddi ko moo ñi ci ëpp. te kilifa yi ñun du ñu jël part. dañuy toog daal xool fan la seen mbir di mujj. ku gañe ci sa moroom ñu xam ne yaa nekk ci dëgg ñu topp kon moo tax jamono jooju l'islam dafa ginoon a soxla ndimbal diggante fi mu wootee ba ni muy ubbee mag loolu dañu jee ginoon a soxla ndimbal ndax burul ndax looloo tax Seydina Abu Bakrin bokk na ci li tax mu raw ñëpp ndax da lim ci dépensé kenn dépensé woo te jamono jooju mooy xoola bi ñu nee Makka dañu soxla woon di libérer ay jaam yoo xam ne dañu gëm yàlla mais ki leen moom gëmul di leen fitnaal di leen mbugal loolu bu doon ne ki am alal te nekk jullit nanguwul woon a joxe alalam kooku mën naa doo tombewaat ci kéefër gi ah, ndax bu duma yi mettee mm-hmm. même bu dee ne kenn deful loolu mm-hmm. amul kenn koo xam ne duma yee metti mu tubbi amul mm-hmm. mais possibilité la kooku dépensé ci jamono ju metti jooju nga xam ne en plus ñu embargo leen tekki yooyu yëpp teewul nga ñëw di dépensé ci alal ngir yàlla mu ne ñooñu nag ak tamit xeex yi njëkk am nga xam ne ay trois cent et quelque ngeen doon doon badar bariwu ngeen lu nekk ngeen ñàkk insécurité am madinatul munawwara ala saakina abdol saatu saam ndax ku faaru Quraysh ne yéeféri ñoom mënoon nañu dañ doon kii ngir assassiner yonent bi alayhi mu jeex ba daa am ñu ko doon léeg-léeg bu tuddoon daa am ñu ko doon garder ba suñu borom tudde wal wàcce wallaahu ya'simuka minan naas buur yàlla moo lay musal ci nit ñi mu ne gaa yi mën a bàyyi léegi mooy ne nit daanaka ku nelawoon benn nopp ngay teg ndax insécurité mais ñi dépensé loolu ba pare nangu cee joxe seen bakkat ñooñu kay biñ ko ginee soxla ñooñu ñu ñu ëpp fay ñi nga xam ne bi ñu ubbee Makka la ndax bi ñu ubbee Makka arab yépp dañu ñëw ne kon dugg nañ ci l'islam délégation yi di ñëw moo tax tuuti année yu ndaw lañ ci def yoneen pare sar sam génnaa di la pare ndax affaire bi mat na léegi nag ñi dépensé après loolu mm-hmm. mooy l'islam am na doole leen léegi fi mu amee doole di fa dépenser lu baax la lu bon de mais ñi la ëpp mbiri ba dara ba dara dagul dara ña tax affaire bi taxaw ñooñ ñoo ëpp mbiri ñi nga xam ne dafa taxaw ba pare ñuy def te sell mooy sellal jëf fële la ginoon a feeña tamit mm, mm, mm. même bu dee ne ñoo ngi def ñépp a sellal ñële seen bos moo bu ëpp dara ji moo tax suñu borom ne laa yastawi yemul man an anfaqa ñi nga xam ne dañoo dépensé min qablil fathi avant ñuy ubbi mag waqaata la mais ni muy joxee ci poosam noonu lan bu diine ji nangoo bakkanam mu joxe ko euh, moo tax ñu bari dee ci ah ñu bari dee ci ulaayika mu ne gaa yii ñoom ñële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yi ñu yi a'zamu ñoo gën a mag ñoo gën a rëy darajatan ay daraja min alladhina ci gaa yi nga xam ne anfaqu dañu dépensé min ban bi ginnaaw bi ñu ubbee Makka ba pare affaire yëpp yomb wa qaatalu ginnaaw ndax ginnaaw ubbi Makka tamit xeex yi da doon continuer ndax yeneen wàllu saabsaab dafa ubbi Makka daal di dem xa euh, nu euh, waa Taïf waa Hawazin ci Hunayn xeex bi am foofu ñooñu tamit après la ak yeneen yi am voilà ay Tabuk ak yooyu mooy ak yeneeni xeex mu ne nag ñi nga xam ne ñoom après loolu lañ dugg ci lislaam daal di def loolu dépensé wala sax ñu ngi fi woon mais dépensé wuñu woon te tamit rayen jaay jaay ñu woon seen bakkan mais lañ ko def ñun njëkk ñu nag moo leen ëpp daraja waaye wa kullan ñaari parti yépp ñi dépensé avant ak ñi dépensé après ñoom ñépp wa'adallahu al-husna ñoom ñépp buur yàlla dig na leen àjjal mm-hmm. waaw sauf que àjjana yi duñ fa bokk dara ñu comme que liñ jëfoon bokk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax as-sayyidatu Aïsha ne ko innama ajruki ala qadri nasabuki ne ko sak pay sak pay day proportionnel ak coono yu la coono li nga coono ku la gën sonn ci lislaam mm-hmm. mm-hmm. moo la raw innama ajru ci sag pay dëgg dëgg sag pay day proportionnel ci li nga xam ne noonu la sag coono toog ndax bu dee ne loolu la fii loolu lay wax ne mooy ñi ñi ñi def la ñi njëkk ñoom ñoo di gën sonn mais nag du tax ñu nuyee baaxu ñu ni ñeneen ñi moo tax mu ne wa kullan ñoom ñépp nag wa'adallahu buur yàlla dig na leen alxusne li nga xam ne mooy àjjana wallahu te buur yàlla bima ta'maluna ci li ngeen di jëf yéen ñépp xabiirun ku ko xam la ñi dépensé avant ba mu doon naqari ak ñi dépensé bi muy neex ñépp yàlla xam na leen mais ñi ci deful dara yi yàlla xam na leen loolu nag ba léegi day am de mooy ne bépp projet boo xam ne yàllaa tax ña ña nga xam ne ñoo taxaw woon mbir mi ci début ba nekk ci ba dara dul dara def ci seen lépp def ci seen ñaq def ci seen lépp ba ni muy taxawee après ñeneen ñëw di participer ndax ay renovation ak yeneen yu ci war a am ñooñu yemu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo sañtoon affaire bi mais nag ñoom ñépp def nañ lu baax ndax laa yu la yudi'u ajral muhsinin buur yàlla nee na man duma sànk jëfu ñi nga xam ne dañoo jëf jëf ju rafet ngir man te jëf ju rafet sax buñ ko waxee mooy loo xam ne yàllaata yàllaa tax mm-hmm. l'essentiel moom mooy na si yéene sell rek mm-hmm. nga bañ koo def ngir ñu ne mm-hmm. aka ak ah, sawaay mën joxe wala ci mbooloo mi ñépp ne cinq cent mille yi euro yi yaa ko def ci jàkk ji bu dee lool la moom mooy yow doo ci am dara uh, voilà mooy voilà nga bañ gis sël ndax lool gistal day màbb jëf day màbb jëf complètement voilà kon loolu day am ba léegi te loolu ci lépp la mooy ne daal looloo tax looloo tax njëkk euh, bu lu baax taxawee yow fexee kee njëkk dugal sa ndax boo ko defee da ngay bokk ci ñu borom bi naan as-sabiqun as-sabiqun ulaa'ikal muqarrabun ñi nga xam ne ñooy ñi njëkk ci lépp nga xam ne buñ nee joxe ñoo njëkk a buñ nee daa am lu ñu war a def moo ñoom ñoo njëkk présent ñoo njëkk a ñëw buñ nee daa am ñu ñu war a jàppale ji ndax dañoo sonn ñoom ñooy njëkk a taxaw tout le temps buñ nee julli mooy njëkk a ñëw ajjuma bokk ci mooy njëkk a ñëw lu ne mooy njëkk a ñëw manoon ak yow di tardé di toog tay ko di toog bu heure ba mu dara desu ci lu dul mu jeex nga agsi ba pare jàpp ne waa ji naan non ñuy nag da xam ne bu ñu kenn fontoo non waajee la gën waaye demal toog as-sabiquna as-sabiqun ulaika ñooñu buur yàlla na ñoo ñoo lé al-muqarrabuna na ñoo jege yàlla dëgg dëgg dëgg ñu la yàlla ci jegale leen ci seen bopp ci boppam ndax ñoom lu yàlla ni nii rek ñoom ñoo ci njëkk mooy ñooñu du ñu yem pay ñeneen ñi nga xam ne ay retardataire lañu. kon walla wa kullan ñoom ñépp waada buur yàlla dégg digal na leen waaye oo digg na leen allahu buur yàlla alxusne ajjana wallahu te buur yàlla bi maa taamaluuna ci li ngeen di jëf xabiirun aji xamaa koon la ko de mu ne man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yud qardan xasanan xard ba xasana yi da xasana yi foo yaa nekk ci après ki man dal ladhi yuqridu allaha qardan xasanan xasanan xasanan xasanan fa yudaa'ifahu voilà xasanan fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim mu ne man dal ladhi ana kan mooy ki nga xamante ne ni yuqridu llaha yuqridu llaha day ndànk ndànk dafa ndànk man dal ladhi ndànk ngay def dégg nga kan mooy ki nga defal ndànk man dal ladhi ana ki nga xamante ni yuqridu llaha mooy lebal buur yàlla qardan ak lebale goo xam ne xasanan gu baax lay doon fa yudaa'ifahu bés bu ko defee nag buur yàlla dina ko fulundil li mu def walahu ak payam walahu te ñeel na ko ajrun pay karim bu màgg muy bu tedd muy àjjal euh, kon buur yàlla gis nga <coughs> dafa bëgg képp koy defal tamit nga def lu baax def lu baax du bëggatuma li may joxe wala man dem naa ba yii nii yëpp soxlaatuma ko ma daldi koy jox buur yàlla ne déedéet man li gi ma wax mooy ki nga xam ne moo may lebal lebal bu baax manumaa ñëw di utiliser lii di utiliser lii ba nga xam ne yàqu na technicien bu ne yóbbu naa ngir ñu réparer ma ko baaxul ma ne waa diw de déggoon naa mu doon wax daa soxla benn <laughs> magnétophone <laughs> xaaral ma daal koy jox yow xam nga ne mooy dangaa ñàkk yaakaar kenn sax mënati koo réparer après nga doon koo jox ba pare na yaa deexi yàlla rek waaw loolu moom yàlla taxul mooy ne affaire bi ñàkk pexe rek la da ngay bañ mu bari la moom mu diisal la ci sa bagage ndax fexe nga yàlla ne bu ngeen di joxe joxe leen waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun bu ngeen ñëwee bay dépenser di def ngir yàlla bu seet li bon ci li ngeen am ngeen koy jox loolu bu leen ko def te buur yàlla sax laajul nga joxe xoola yi nga xam ne farata la buur yàlla laajul sax nga joxe li nga xam ne mooy li ci gën moo tax mu ne woon Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ñu ko yónnee Yaman ne ko wattaqi karaa'ima amwaalihim bi mu demee ne ne ko boo demee nga jàngal leen yow na ko innaka taati qawman ahlul kitab da ngay dikkal ay nit ñoo xam ne waa ahlul kitab la mooy les gens du bu ñu ñu xamul dara comme arabe yi nga xam ne amuñu woon xam-xamu bu jóge ci yàlla benn je amuñu téere bu ñu leen yoon doon mais luñ ña nga dem ñooy ay boroom xam-xam lañ léegi ndax chrétiens yi ñoo fa mu ne boo demee na fekk li ñu leen di jëkka woo mooy wéetal yàlla après que moom rek lañ war a jaamu ci dëgg euh, ñàkk koo jaamu di ay lori neen après ngeen wax ko que ne yàlla moom moom mu yónni moo ñu gëm ginnaaw gi nga wax leen ne leen yàlla da leen farataal ci yéen juróomi julli ci bëccëg ci journée bi guddi muy julli juróom mu ne ko après nga xamal leen buñ la toppee ci loolu nga ne leen buur yàlla de moo farataal ci yéen azaka joo xam ne ngeen koy jële ci seen ñu am ni di ko delloo ci seen way ñàkk ni mu ne ko boo ñëwee yow bay jël yi nit ñi war a récupérer azakaay wattaqi karaa'ima amwaali bul ñëw fekk seen alal yi ñu war a joxe azaka li ci gën nga jël ko mooy koo xam ne ay ay xar la yor mu war a joxe ay euh, azaka ci xar yi bul jël xar mi nga xam ne moo ci gin a baax ne eh, pël pël mais wala bali bali mais jox ma non non non non mu ne ko déedéet mooy bi ci gën a digg doom bul yàlla tamit gisagul nga gis boo xamante ne nii moom tànk ba dafa damoon laata ngay agsi gaa yi ni jëlal euh, non non non non non mooy boo xam ne daal bu yem na nekk ci du ci yi ci gën a féete kaw mais du yi ci gën a mooy day diggu doom mu ne ko wattaqi moytul karaa'ima amwaal yi li gën ci seen alal yi. kon mooy l'islam sax yi nga xam ne farata la du li li gën ci sa alal lay jël kon mooy li digg dóomu rek lay la léegi nag booy def defal li gën mu ne man dal la di ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu Allah day lebal buur yàlla qardan ak lebal xasanan gu rafet fay daay fawu bu ko defee mu daal di koy fulani la hoo ko wala wuute dina ko ñeel ajrun pay karimun gu rëy lii la kañ lay am ah. lii de beneen façon chapitre la yéndi ñu continuer ko <laughs> kon mu ne yow ma kañ la lool di xew mu ne yow ma fàttalekul bés boobu muy bés bi nga xam ne taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushreekumul yawma jannaatun tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa zaalika huwal fawzul aziim mu ne loolu mu ngi xam yow bés bi nga xam ne taraa ngay gise almu'minuuna almu'miniina complément d'objet bi rek bés bi ngay gis way ngëm yàlla yi wal mu'minaati ak ci ñekk ay góor wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen bay na ay aydihim seen leer seen leer day dox seen kanam mooy moo leen di niital dañuy leer leer goo xam ne moo leen di niital ndax yowmal xiyaam moom day lëndëm yu baax yi ngay def dafay lëndëm ku niitlu rek say jëf yu baax ñoo lay niital ku ku amul nag moo tax siraat yonent mi alayhi salaatu salaam nee na dañuy gàll siraat ci kaw mu gën a yëngatu jaan gën sew karam nga war ñépp war cee jaar ndax borom bi nee na wa in minkum wa in minkum illaa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya mu ne amul kenn nag ci nin amul kenn ci yéen lu dul ne dina fa jaar <laughs> moom kay <laughs> non jaar siraat moom loo baax baax baax di fa jaar léegi nag na nga fay jaare mu ne am na ñoo xam ne bu fay jaar comme melax lay doon xam nga éclair bu ne rey rek jàll xam nga ni muy kii bi mooy kooku yëgul ne sax moom fii mu jaar mooy siraat <laughs> voilà ainsi de suite mu ne am nag ci koo xam ne nag moom ngëm yàllaam dafa feebala feebal comme torche la yoon comme flambeau yooyu nga xam ne bu bu bu nee xuy <laughs> mu dox mu ni mu fayee mu taxaw <laughs> am na ñoom dañuy dox ba ci digg bi këpp ci kaw wa kub kibu fiha hum tëmbeel leen ci biir ñoom nag ñi gëmul yàlla duñ duñ ñoom ñépp wal ghaawun ak aji beew yépp ci kaw suuf ne woon yàlla du dara topp leen fële ngeen naan ay jaamu benn yàlla yéen day ne ñan des fou lan la leen dal hum ak wal xaawun ak ñi nga xam ne yàlla dalee na a defal ñu ñu beew ñépp wa junuudu iblis ajmaam ak soldaari iblis ñi nga xam ne ñoom mu ñu xëyee lépp seen jëf yépp c'est des c'est ay jëfu iblis la mooy ne ñoom ci li ñoom lu neex iblis rek la ñuy dox yàq diggante ah yàq diggante jëw wuruj yooyu rek ka fi ñëwee mooy ne daal ñoom doo leen fekk ñuy dox jamais ci lu yàlla bon mu ne ñoom ñépp nag buñ tegee siraat ñoom ñépp ca lañuy ron kon ñépp fay jaar moo tax mu ne loolu nag ku fay jaar nag sa leer moo lay déterminer moo tax mu ne yow ma mooy bés bi nga xam ne taral mu'minina ci ngay gis ñi gëm yàlla wal mu'minaati way góor ñi ak way jigéen yasaa nuruhum bayna aydihim seen leer di dox seen kanam di leen niital wa bi aymanihim am ci boroom xam-xam yi te lool imam at-Tabari wa euh, loolu la tànn ne ay bi aymanihim mooy dañuy dox seen leer di leen niital seen xar kanam seen kanam fi ñuy jaar wa bi aymanihim ci seen ndejoor yi nag mooy ñu yor seen téere ndax dane woon mooy ki euh, faman utiya kitaabahu bi yamini képp koo xam ne dañ koo jox téereem ci ndejooram faman utiya kitaabu bi yamini fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasiira kook dinañ ko xel sëfa daldi euh, euh, xisaab xisaab bi yomba yomba yomba waaye fa sawfa yad'u li muy woo wooy toskare ñeel na ma lay njëkka di woote ay ak toskare ci boppa ay tey te foofu moom ku fa wooteeg toskare moo tax suñu boroom ne laa tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kaseera ne non bàyyi ko bàyyi ko aal ko aal ko mu ne bu leen woote bul ne e aal ko Seydina Seydina aal ko. waaw noonu lay def ak Zakari aussi. waaw yi ko gone de loolu la. moom ku jooy rek après ci keneen beneen mm. minute bi keneen kay jooy. Mm, <laughs> mu ne bu leen woote tey benn toskare ah ci seen kaw. waaye waddu bal li fi am ba des mooy wooleet seen kaw ay way way way fu ma jëm yu bari yooyu way torox naa. woote leen ci lu bari ndax lool ku ko fa xasa woote mooy muccoo kon mu ne wa bi ay mooy kon ku yor sa téere ñu ne wa bi ay maanihim bii mooy daa am loo xam dañ ko fee sous-entendre mooy wa ay seen leer yi mais dikki ndax yeneen mi alei satu nee na yudaa ummati wala yub'athu ummati mu ngi ci sax saxiixayni mu ne yudaa wala yub'athu ummati xurran yawmal qiyaamati xurran muhajjaliina min atharil wudu mu ne yawmal qiyaam dañuy woo dekkil sama sama xeet ñu pell <coughs> mooy euh, dañuy weex mooy euh, yi nga xam ne du ñu doon jàpp yi ñuy doon raxas dañuy weex tàll ku leen gis xàmmee leen euh, mu ne xam nga loolu mooy leer mm. nga xam ne moo tax njàpp leer la mm. al wudu'u nuuru leer la te noonu la lay raxase dindi say bàkkaar léegi kon ñoom seeni leer day dox seen xar kanam di leen seen kanam di leen niital wa bi aymaanihim ak ci seen ndejoor yi mooy ci wax boobu këni seen téere yi ñu yor mm. seen ndejoor yi ba pare seen xar kanam di leen leeral ñu xam fi ñu jëm ñu naan leen amit bushreekumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiiha seenu mbég bushreekumul yawma seenu mbég tey nga xam ne tey moom vraiment moo jara jubilé ndax ku ku yor sa téere ci sa loxo ndejoor sa leer di la leeral moom la doon wax ci suuratu tabaarak non tahrim yaquluuna rabbana atmim lana nuurana waghfir lana innaka antal azizul hakim wala lu mu ne rabbana ñoom dañuy laaj dañuy ñaan suñu seen borom naan rabbana ee eh, suñu borom ndax dana yow ma taral mu'miniina wal mu'minaati bés bi nga xam ne loolu mu ngi ci suuratu tahrim romboon nañu mu ne bés bi nga xam ne ngay gis al mu'miniina way gëm yu góor yi wal mu'minaati ak way gëm yu jigéen yi tas'a nuruhum bayna aydihim seen leer di leen di leen ci seen kanam comme que xam fi ñuy jaar tas'a yaquluuna ñu naan rabbana e yow suñu boroom atmim lanaa yal na nga ñu as gina matal suñu leer gi am nañ ko mais loo dugal yaa ci dugal sa loxo mais yokku cee dugal sa loxo gin ñoo matal lu ñu am ci leer yokkal ndax du doy matalal ñu nuuranaa suñu leer gi waghfir lanaa te ñu jéggal ñu ndax yow yaay aj jéggalaa koon aj yërëmaa mm. kon mu ne kon ñii mooy bés bi nga xam ne lay gis ñooñu yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim te seen loxoy ndejoor ya ñu nga yor seen téere ya bushrakumul yawma seen mbégum tey de jannaatun mooy àjjana ay àjjana pa benn tajri yoo xam ne day daw di dox min tahtiha ci ronam al-anhaaru dex yi xaalidiina fiha fa la ñuy sax ci àjjana yooyu zaalika lii huwal dëgg-dëgg nag alfawzu mooy ngañaay alazimu gu màgg baag màgg-màgg moo tax borom bi ne wa man zuhziha anin naari wa udxila al jannata faqad faaz mu ne képp koo xam ne soril nañ la zuhziha nañ la safara bés boobu bés pénc wa udxilal janna ñu dugal la àjjana faqat dëgg-dëgg waat naa ne faqat dëgg-dëgg faasa kooku mooy ki moo tax le Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu laqad na mu ne kii nu mu tudd euh, sawfa taraa idin jalal xubaaru afarasu daxtaka am ximaaru mu ne li daal gis nga puukare euh, wante bi ci kaw suuf moom da koo jaru man sama maamay diw yooyu jaru <laughs> ñun ñoo gën ñépp mu ne yooyu yëpp amul benn loolu jaru ko jaru mbir yi daal lenn saw fataraa di nga gis xil seef ngaa gis yow man xi ileen ji daan jalal xubaaw gis nga bu pënd bi wuree ndax yow man moom ak àddina bi mu ngi mel ni àddina bi pënd bu ab pënd la rek wureegul mooy poussière bu jóg la ku nekk nag ci biir poussière bi man nga ne maa gën diw mais wallaay bu bu yàlla defee poussière bi wàcc ba lépp ne teg ñu xool ku nekk dinañ xam kan moo ci sol yére kan moo ci solul yére ndax bu lëndëmee ku nekk man nga ne maa fi gën a rafet maa fi gën a baax maa fi gën a leerle hmm? ñu la sa xarit la hein ah, <laughs> mu ne di nga gis ilin jalal xubaar bu pënd wi wuree ba lépp dal mooy gis nga sirat boo ko rombee daal traversé ba taxaw fële bu la neexee nga xool benn waay bu boo xam ne traversé gul ne ko maa la raw loolu moom bu la neexee wax ko <laughs> waaw mu ne bu pënd yu wuree di nga xam ndax yow est-ce que afarasun taxtaka est-ce que ci kaw fas nga yéeg di wane ak teddaa ngi ak tamit sa soor bu wala ximaar wala am mbaam nga xam ne ku ko dàq mu bañ waññeetu la mooy sa soor baaxul bu lool yow daal boo xamee ci lan nga war mooy est-ce que ci waa ñiy texee di nga bokk wala ñooñ boo ko xamee loolu foofu ngay xamee kon nag mu ne <coughs> tajri day daw àjjana yooyu tajri day daw min tahtiha ci suufam alanaaru su dex ya xaalidiina yoo xam ne dañu fay sax fiihaa ca àjjana yooyu zalika lii kon wal fawzu lool mooy nga ñaa yi de al azimu bu mag loolu mooy ngañaay ndax ngañaay yi ñuy tudd ci àddina ñaata nit ñoo gañ ay trophée ba pare albu trophée d'athlétisme man nga koo gañ albu trophée yeneen yi ñuy wax fii yépp le il ah. le major de sa classe lu baax la lu baax la mais du loolu moo lay sauver ëllëg <laughs> yooyu yépp lu baax la te boo kay major sa classe kay lu baax la mais nag mooy ne loolu noonu loolu rek duñ ko ñaay euh, moom daal ku ku ku ñu soril safara nga dugg àjjana kooku faqat phase kooku mooy ku ge kooku daal moo texe dëgg dëgg dëgg ndax moom fi mu nekk dootul jeex alors que boo pertee foofu fa ngay ne surtout bu dee du jullit kooku day du jeex moom it mooy toroxtaange ba faw moom loolu loo mënoon am ci àddina mel na ni amoon woon dara mu ne gis nga bés boobu nga xamante ni nii ci la buur yàlla di fay ñi ko lebaloon ajjana bu tedd googu mu ne gis nga bés boobu ba léegi mooy yow bés bi nga xam ne yaqulul munaafiquuna naafiq yu bon yi dañu naan yu góor yi wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen <coughs> lilladiina amanu di wax ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla naan leen unzuruna naqtabis min nuurikum xaar leen ñu unzuruna minal intizaar mooy xaar leen ñu naqtabis bu ko defee ñu niit lu min nuurikum ci seen leer yi ngeen am ndax ñun kat fi ñu ne daal lëndëm xii lañu ne leen irji'u waraakum dellu leen seen ginnaaw ca àddina faltamisu ngeen làmbatu fa nuuran leer loolu mooy lan mu ne gis nga bés bii xam nga wax na la jullit ñu góor ñi jigéen ñi gëm yàlla ñooñu seeni leer day nekk seen xar kanam di leen seen kanam di leen liiga ñu yor ak ci seen càmmoñ seen ndejoor yi wala ci seen ndejoor yi ñu yor mooy lim la bëgg a wax weer loor bu wër lépp leer lañ mu ne nag kaay ma wax la ay yeneen façon nit yoo xam ne dañ doon wootewu seen bopp ay jullit te nekkuloon dëgg ci ñoom ils n'étaient pas ci c'était des tricheurs et mu ne ñooñu nag nga foog na ñoom ñi gëm dëgg ñoo yem mu ne déedéet yow ma gis nga bés boobu yaqulu ci lay wax al munaafiquuna ak naafiq yépp yu góor yépp wal munaafiqaat ak naafiq yu jigéen la lilladiina di wax ñi nga xam ne amanu ñoo gëm yàlla unzuruna xaar leen ñu waaye ndax dañuy nekk ca gannaaw lëndëm këriis foofu ndax yépp lëndëm gis ñi ñu ñi gëm yàlla seeni leer di leen niital ñu naan leen xaar leen ñu eh mbokk xaar leen ñu leen diw xaar leen naq tabis ba bu ko defee ñu man di niit lu bo di éclaircir min nuurikum ci seenu leer éclairer leen ñu way min nuurikum ci seen leer buñ leen waxee lool jullit ñi ñu koy wax noonu wa ne leen irji'u qila irji'u dem leen dellu leen waraa akum ca seen ginnaaw àddina ga ngeen jóge woon dellu leen foofu lii xam nga ñaawal la ndax ñoom xam nañ ne mënatuñoo dellu ñu ñëw waxuñ leen dara ñu ne leen dellu leen fa ngeen jóge woon fal tamisu bu ngeen demee àddina mm. ngeen jëf fa jëf yu baax yoo xam ne mooy tax ngeen am leer ndax naafiq yi xam nga fii tudd la yéefar yi dina la wax après <coughs> mooy naafiq yi li imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wax ne ñoom gis nga comme que ci àddina nee woon nañ dañ doon tromper yàlla ndax ñoom yuxaadi'uuna allah walladina amanu te xamuñ ne wa maa yaxda'uuna illa anfusahum wa maa yash'uruun suñu boroom wax ci suuratul baqara mu ne na yu naafiq yi yu yuxaadi'una Allah nee na ñooy dañuy déem a dribbler yàlla di ko nax mooy ne jàpp nañ ne dañuy nax yàlla ci wane gi ñuy wane ci biti ne dañoo gëm te seen fort intérieur ñoo gëm mais di jéem a nax ñi nga xamante ne nii mooy ñu gëm yàlla ba bu ko defee ñu considérer leen comme seen bopp buur yàlla ne te kat yëguñ ne ñoom. bi ñuy def loolu dëgg-dëgg seen bopp la ñu wor la ñuy la ñuy wor mais nag yëguñu ko il se trompe cent s'en rendre sans s'en rendre loolu nag moo yées kooku mooy jahlul murakkab mu ne nag gis ngi naafiq yi ñu naan gaa yi euh, waaye ngeen ñoo xaar waay ah waa jërëjëf Seydina naa nay télécommande <coughs> très bien ma yóbbu. bëgg ko ko taala. ah waaw yaa da <laughs> waaw. téléphone bi da nga koy <laughs> <coughs> xaar leen ñu waaye bu ko defee ni yiit la mm-hmm. di seet leer ñu ne leen irjon eh, waraakum dellu leen ci seen ginnaaw fal tamit su sa àddina bu ko defee ngeen làmbaat wut foofu leer borom bi nee waa li ma doon wax te àggalewu ma ko mm-hmm. Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu comme que dañ doon jéem a nax yàlla mm-hmm. buur yàlla xam nga yàlla dane wa huwa xaadi'un te xamuñ ne buur yàlla mooy neenal seen plan yooyu ñu teg ngir nax ko mu ne ñoom yàlla ni ñu jëflante woon ak moom li ñu doon jëflanteeg yàlla fii ak ñi gëm yàlla noonu la yàlla jëflanteeg ñoom ndax aljazaaw min jinsi lama li ngay jëf rek buñ lay fay lu mel noonu lañ lay fay moo tax waa ji nga xamante ne nii moom da doon woor lu bari woow ay naafila kookee yooyu yëpp alaaxira ñu wutal ko bunt boo xam ne rayyaan pour woorkat yi xam ne ñoo mooy woorkat rekk a fay dugg bu ñu duggee ba jeex yow mal xiyaam dañu naan ana tey am ku ne dañuy woote ne ana ñan ñooy woorkat yi ñu la ñu ne yéen fii ñeen di jaar buntu àjjana bi exclusivement réservé pour yéen bu ñu duggee ba ñu yeex ñu tëj buntu boobu moom kay ku nekkuloon woor ak feneen ngay seet loolu nag tekkiwul lay wooru farata gi rek de te wooru farata gi farata la pour ñëpp loolu ñëpp man faa <laughs> mais mooy bari di wooru wooru naa fi gàtt bi moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne naafiq yi loolu la doon jéem a nax yàlla yàlla noonu lay jëf mooy mooy yowmal xiyaam xam nga waxu la yéeféer yéeféer yi ñoom amuñu leer mu amuñu leer mu jé mu leer ne ñoom safara lañ jëm naafiq yi nag mu ne yàlla da leen di may as as leer su ndaw ba ñu commencé di ànd ak jullit ñi di dem yéeféer yi jaar na li ñoom ñu jaar côté droit ànd ak jullit ñi bañ demee ba nga xam ne ñoom rekk ci des buur yàlla fay liñ yoroon mooy jàppoon nag espoir ba ne nañ ci ñuy texe ah waa gars xam ni ñu nag liñ doon def yi ndekete yoo ñun rëcc nañaa ah jaar nañ ci maay des filets ya buur yàlla daal di fay lu ndaw lam leen joxoon léegi nag jullit ñi rek dese seen leer yu ñu naan leen daay waaye xaar leen ñu ne day nekk nag ca gannaaw ndax kat oto bu gisul oto bu amul i faar amul dara ci lëndëm kooku du avancé wala ak avancé day day yoon kon bokk la ci yor lamp yu leer dugg àll bi waa ji nekk ca gannaaw buur yàlla daal di fay seeni leer ja def leen comme ñoom comme que ay workat la mu fay leen ñoom seen jikko mooy nga dem ba jàpp ni lii la mm. buur yàlla won la lu contraire mm, moo tax mu ñoom keroog loolu la wax yaa jullit ñi naan leen wala malaaka yi naan leen déedéet loolu jullit ñi mm. dellu leen ca àdduna ngeen làmbatu leer ko buur yàlla nee na te ñuy waxe lool fa duriba baynahum bi suur buur yàlla daal di def benn miir ci saase mu dox seen diggante ñoom ak jullit ñooñu yor leer yi mur boo xam ne baatinuhu fiihi rahma côté bi féete fi jullit ñi nekk foofu yërmande kese fa wa zahiruhu bi naafiqi nekk min qibalihi foofa al adabu mbugal mu tarafa nekk léegi nag ñu nekk ca gannaaw mur bi mur bu lëndëm bu côté fa lëndëm di yuuxu seen mbokk jullit ña nga xam ne ñoo doon ànd di doon ci apparence ci àddina doon ànd ak ñoom yunaadunahum ñu leen di yuuxu di leen génn mbéeru ca gannaaw seen mur yu lëndëm ya di woo ñii naan alam nakun maakum waa yéen ay waa diw yéen xanaa yéen yow ngeen xanaa bokku ñoon nekku ñoon ak yéen doon dem mosquée ñoo doon woorandoo di leendoo di defandoo lu nekk waay waaye xanaa nekku ñoo ak yéen xaar leen ñu waaye lan moo tax miir bi nekk suñu diggante nii waay alam na nakun maakum ndax nekkuñu woon nag yéen di def ak yéen ak yéen ñu di def mooy ba léegi ñu ñëw ba foofu continuer seen naa naafiq gi nga xam ne pour naxaate mooy ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne liñ doon def yàllaay dara taxul yàlla sax taxul woon mais comme que c'était pour leurs intérêts que bu ñu fi wane woon ni du ñuy jullit intéret yu bari yuñ mënoon am ci àddina lay ñàkk mm, ndax de toute façon nekk Arabie saoudite dëkk mel Arabie saoudite wane fa naafiq arrangé wu la arrangé wul naafiq bi mm. moom kay li mu man mooy wane ne jullit la bu ko defee day fondre ci masse bi mm. kenn du ko soupçonné kenn du ko def dara muy mën a am privilège yi yépp di am mais bu waree ne yéeféer la kooku day am problème moo tax ñoom c'était pour leurs intérêts ñooñ doon wane ne ay jullit lañ moo tax ñu ñëw nag ba yowmal xiyaam ba yàlla baare def mur diggante ñoom ak jullit seen côté lëndëm këriis ñu naan yu naa doona ñu leen doon naan alam na ko maakum ndax nekku masuñu nekk génn àddina lépp lu baax ñu ñoo di ko def léegi jullit ñi di leen di leen tontu ndax yàlla wan na leen dëgg-dëgg ñii ne ñii ay naafiq lañoon nekk léegi nag ñuy tontu neleen leen nekk tam ca gannaaw miir ba di wax ak ñoom ne leen xaaloo ne leen balaa ah kay ne doon ngeen ànd ak ñun di julli di woor di def leen walaakinnakum waaye li am ba des mooy fatantum anfusakum da ngeen di jëloon seen bopp dugal ko ci fitna mooy fitnaay ñàkk dëggu fitnaay ñàkk gëm li nga xam ne ci ngeen nekkoon te malgré yi doon ànd yépp watarabastum yéen yéen lañu doon xaare lu bon dal mooy ne dañ doon wax nañ ci nekk nii rek de toute façon ces pauvres là musulmans ya ñii ñoom lu mu yàgg-yàgg léeg seen affaire yi fay ndax lii du dëgg quoi vingt-et-unième siècle ñun ne fi di wax discours obscurantiste yi ñu yor bàyyi leen léegi ñu léegi ñu léegi ñu faagaagal leen mu ne watarabastum ngeen ñu doon xaare lu bon wala dee dikkal bi comme li kuffaaru Quraysh ni waxoon ne yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo mujj gi dañ ne woon dañuy xaar non de toute façon leen mu dee. Euh, Muhammad mii daal. alayhi salaatu salaam moom daal comme que lu ne def nañ dañ ko bàyyi leen mu dee. rab mooy bi bihi raybal manun ñun daal nañu xaar dee mi nga xam ne mooy foudroyé ñëpp bu ñuy foudroyé ko affaire bi jeex. yàlla ni hé fatarabbasu wax leen ne wax leen ñoom. ñoom Abu Jahl nag Abu Lahab ak ñoom nee leen fatarabbasu xaar leen xaar leen man maa ngi xaar comme yéen ñu xool kan la sooram di yàqu kan la sooram du baax ndax biñ demee jéem lépp après dañ ne nañ bàyyi après de toute façon affaire bi mooy fayal boppam avec le temps ça ne va pas tenir parce que loolu dëgg jaaxaan la loolu dëgg du yàgg moo tax ñu ne leen watara bastum ngeen ñu doon xaare ay musiba dal ñu ak dee ba ngeen noppalu ci ñun wartabtum diine ja ngeen ne moom ngeen duggoon muy lislaam ngeen am ci sikki sàkk sikki sàkk ci man manu yàlla xam-xamu yàlla ba tax ngeen ne da koy nax yàlla mi ne maa xam bi zaati suruur li ci dënn yi ngeen foog ne man ngeen a def ay njuuj njaaj di ko di wane ci biti lu baax ndeke lu ci li li biir lu bon ngeen ëmb foog ne yàlla du ko xam war tabtum ngeen ngeen daal di sikki sàkk ci kàttanu yàlla sikki sàkk ci xam-xamu yàlla sikki yàlla tuukuur mu jeex waaye wa gharratkumul amaani gis nga yu bon yiñ def ñoom lañ leen di citer fatantum anfusakum yéen a jëloon seen bopp dugal ko ci ay fitnaay weddi yàlla boo ngeen di nëbb watarabastum ngeen bañ jaamu yàlla yi ba di leen xaare lu bon dal leen naan on va tous les ex on va les bàyyi leen ñuy nekk fii naan dañuy affaire diine yi voilà on va élire diw bu ñëwee expulser leen ñoom ñëpp dëkk bi ñu xam mu da watarabastum ngeen ñu doon xaare lu bon ba pare wartabtum ngeen doon sikki sàkka ci yàlla waxaratkum beneen affaire fatantum anfusakum benn wa tarabbastum ñaar wartabtum ñett wa gharratkumul amaani beneen ñeenteel seen mébét yi daal di leen lor daal leen wor wor toog rek di mébét wa gharratkum mu daldi leen wor al amaani yu seen seen mébét yi ngeen doon ndax mébét doxalul dara nekkoon fa rek naan bàyyi leen rek eh, yaakaar neexoon ñooñu xëyoon rek l'islam amatul quoi imaginez un monde sans l'islam ça serait cool hein parce que ces terroristes là sont tous des musulmans ah, en plus les pauvres sont des musulmans <laughs> Euh, ces euh, migrants là. Mm-hmm. presque sont tous des musulmans. imaginons un peu un un un monde sans les mm-hmm. sans musulmans vraiment nag monde boobu ça serait mm-hmm. ça serait nag le monde de rêve quoi. nekk ci ay <coughs> ay ay ay rek ay waaye bu lii amoon loolu daal leen war ci yooyu ngeen nekk wa gharratkum mu daal leen war al amaani yu mooy mébét yu bon yi ndax mébét doxalul dara ah l'an 2000 la bu Sénégal meloon Dakar comme Paris dina baax <laughs> mébét moom jaruñu dara <coughs> mébét goo xam ne jëf topp ci ndax tamit rêver dafa baax <coughs> <coughs> l'islam terewul ku rêver de bon de bon kii quoi. Mm-hmm. mais quand même da ngay def lu tax. li ngay rêvé mu taxaw. taxaw mais sinon day nekk ay mébét rek. te mébét moom ku ci ku ci tabax kër. wallaay bu naaj bi génnee wala bu taw bi génn bu taw bi tawee. Mm. di nga tawte. Mm. ba semence si wàccee ndox nga taw tawte ndax sa kër. moo doon mébét. Mm. Euh, am na lu ko gaa yi wax euh, ci kii ay fu alfu laylat layla kii nu mu tudd les euh, Ibnul Muqaffa yi ta waa ji def ko oh, oh, boroom faabul yi nu mu tuddati waa ji indi bon. Euh, Lamartine. non du Lamartine keneen fi les fables de. ndax am na effet bi. Ah. bon. tax ma fàtte lool <laughs> voilà mais euh, mooy am na fu mu fay wax cigale bi ak fourmi bi. waaw wax loolu yaa ni la cigale la fourmi. mooy les les fables de. de la fontaine ah, voilà xam nga les fables de la fontaine. Ah, <laughs> moo tax ma ma njëkk a wax alfu laylatu layla ndax en loolu du histoire yoo xam ne la fontaine moo ko def de. mooy ci euh, loolu ci ci euh, téere boobu téere buy wax loolu mooy faabale yi ngay gis ci La Fontaine yépp ak yu ëpp loolu nga fay fekk téere boobu ki ko bind bind na ko des siècles avant moom moo tax gaa yi ne La Fontaine da koo tricher mais comme que temps yooyu <coughs> temps yooyu y'avait pas yi gaa yi tamit occidentaux yi dañu ne ñoo nekk les maîtres du monde quoi orient lañ ko jële mm-hmm. téere boobu ibn kuñ naan ibnul Muqaffa moo ko bind benn euh, jullit la woon bu doon bind ci l'empire abbasside c'est ay conte la woo xam ne perse yi dañ ko doon kii roi temps perse yooyu ah. moom buñ tuubee ñoom ñu daal di koy def téere mm. léegi laa fonte nag ci la piqué affaire euh, léegi mais tudde ko euh, mais <laughs> mooy da gis ci yooyu mm. fable ak fourmi bi ak cigale bi mm. mooy si kan moo ci liggéey liggéeyul sigaal bi la woon moo ci liggéeyul dara mu bi liggéey moom muy taxawaal mais bi taw bi ñëwee mu bëgg moom moom da doon way rek yor kiiwam rek géttaaram di wër rek na noor bi au mu liggéey outil loo xam ne moom lay defaree abri pour bu taw yi ñëwee saison des pluies moom mu yor kiiwam rek di way di wër voilà fruit moom kontaan nekk fi rek di way mm-hmm. gars yi ku ko jox conseil faalo mais bi taw yi ñëwee nan la mu gis ndax kooku moom ci ay ay mébét la tegoon ay mbiram garaawul naay way rek nekk ci lii ëllëg dina baax mooy mébét defarul dara rawatina ni mébétu naa fekk mooy yàlla na lislaam fay bu ko defee ñun suñu affaire a wawarat ko mu daal leen di waral amaani yu mébét yi xattaa ci ngeen newoon nag ci nii moo nekkoon lii nekk ci fitna yi di xaare nit ñi lu bon ba pare am sikki sàkk ci yàlla bu mat sëkk pare seen mébét yu bon yi daal di leen wor ci état yi ngeen doon xattaa jaa ba ni muy dikke dikkal leen amrullah muy dee ndax da leen a tàngool ñëw rek ray leen gaa yi doontu leen lool ne leen noon ngi nii ngeen ne woon àddina ba dee dikkal leen waaye xam nga Iblis moom yii yëpp mooy balisé ngeen ko terrain bi de mm. yéen ñi mooy am jikko yu mel nii yëpp loolu moom mooy nekk foo nga xam ne mooy mooy mooy mooy place préférée de Satan moo tax mu ne wa gharrakum mu wor leen di ngeen melee nag wa gharrakum te moo leen di jàppale woon mu wor leen billaahi ci buur yàlla al gharuuru muy waraakoon waraatekat bu réy bi muy mm-hmm. moo leen wor lu ne moo leen ci dugaloon. war leen ba ngeen waru nag après. mu ne leen nag tey bu ma kenn foddoo ndax dama leen buur yàlla leen a woo ngeen bañ. man ma woo leen nag ngeen toog. xalaatal wu mu tey jii je ne donne droit a personne mu may critiquer man Iblis. yow man xëy am loolu leen di wax ah. bu ñu àttee ba yéeféer yi war dem sax. pour leer ko ne moom moom. gaa yi nag dañuy tourner di ko wax dara ah. mu ne eh. Ah. gis ngeen. yéen ma topp. fala ah, que personne je droit à personne. de hmm, traité de me xaw ma lan dama me critiquer. Hmm. que ça soit la dernière fois. Hmm. ma dégg kenn di ma critiquer. ah. fala nii bu ma kenn yedd li am ba des mooy wala luumu anfusakum bu ngeen amee kenn ku ngeen di yedd. ak a compte ak a kii yedd yedd leen seen bopp mais vous étiez des responsables kan laa ci jàpp ne ko par force danga may ko mais yéen la neexoon vous étiez libres vous étiez tous libres mais ba woor jotee wooru ngeen man ma est-ce que man kenn ci yéen am na koo xam ne dama ñëw ne ko par force doo woor am na ci yéen wax leen amul dama leen a woor ak ngeen wuyu ma dama leen ne bu leen woon defal leen lépp ne leen yi amul njariñ nga am xel bàyyi fi loolu ñëw topp ma kon nag yow da nga koo def en état de en en état de temps connaissant les les les conséquences bu ñu fontoo mu ne kon bu ma kenn yedd wala lu muul yedd leen am fa sa konkon boobu way mooy ne loolu la wa mooy mu war leen àddina ba pare lu ne mu leen ci doon yóbbu ñëw ba foofu ndax bi mu leen waree fii lañ nekk junuudu iblis yooyu mu doon wax soldat iblis yooyu mais nag buñ ñëwee moo tax suñu boroom ne keroog nga dégg euh, ñi weddi yàlla ñiy dem safar ñu naan rabbana di ñaan yàlla naan éey eh, suñu borom wallaahi boo gisee tey ñu sànku nii ataanaa dañoo topp saadatanaa wa kubaraanaa fa adalluuna sabila rabbana fa aatihim bi'fayni min al'adabi wal anhum la'nan kabira mooy dañu ñëw ba foofu non c'est waxu waxu ku xolam jeex dëgg la wax ndax xam nañ ne lii mooy dernier li nga mën a wax te mooy li nga xam leer na ne amatul dellu ginnaaw te yow xam nga ne torox nga torox nga ba faw Iblis wax leen li mu leen di wax ne bu leen ma fontoo bu ma kenn yedd ñu ne yàlla walla ñoom ñu ngi door a reconnaître yàlla ñëw ba foofu ñu doora a nanguwaan rabbanaa aka neexoon ñu waxoon ko ci kaw suuf bu ñu ko waxoon rek yàlla dimbali leen ñu ne rabbanaa ee yow suñu borom inna dëgg dëgg gis nga ñun ñun yéeféer yi nar a dugg sawar bon ñuy dédo ñuy xaw a dédommager seen bopp quoi boo gisee lii dal ñu ba jaamuwuñ la woon ba lii dal ñu ataana li am ba des mooy dañoo li tax lii dal ñu mooy dañoo topp kubaraana saadatanaa suñu sang yi gis nga suñu ñii nii doon woote ñoo nekkoon suñuy sang wa lu ñu wax nag ñu topp wa kubara ana ak suñuy way ndomboy tànk yi ci ñun gis nga ñii boroom titre yi ñoom ñu ngi nii xool leen naan yàlla xool leen ñuy nii mooy ñooy kilifa yi lañuy wax ñoom ñii ñoo ñu réeral ñoom ñoom lañ toppoon ñoo tax wañu ñu sa yoon ba ñu sa yoon dikkalee mu leer yonent yi ñëw boroom xam-xam yay wax ñii ñépp ñoom ñii ñoo tax ba ñun topp ñu leen kon nag bañ ko defee fa adalluna sabila <laughs> ñu fa adalluna ñu daal di ñuy sànk as la yoon wi nga tëraloon ne jaar ci kon nag comme que deme na nii buur yàlla iblis mi lii génnewu ko ci ñun waxatuñoo moom comme que nee na buñ ko wax dara mm-hmm. mu ngi ñuy waaye yow lañuy ñaan yow yàlla rabbana buur yàlla fa atihim jox leen vingt fay ni wala nga fuuleen jox leen gis nga mbugal mi ñu nar teg ñun multiplier ko ci seen kaw wala anhum te bul yem rek ci mbugal leen ah, hmm. ah. waaye hmm. na nga leen rëbb wal anhum rëbb leen aanan ak rëbb kabiran gu réeréeré noo ñii wallaay fii ñu dugal tey waaw waroon nañ cee man dara rekk ñii moo tax mu ne leen fii ni buur yàlla ñoom ñu ne wa xarrakum te yéen naafiq yi moo war leen billaahi ci yàlla alxaruuru waraate kon boobu nga xam ne bu mag mi di iblis moo leen woor ba tey lii dal leen voilà <coughs> comme que menacé na leen ñoom loolu la wax ay eh waaye suñu borom mbugal moo ñu teg rek multiplier ko seen kaw ñu naan déet ñu ne non loolu sax day yomb eh, te nga rëbb leen ñu ne yàlla dañoo bëgg nga wan ñu wan ñu rek wan ñu bàyyi loolu ñu nekk biir safara après nag di di di di ñu ne ñu ne gaa yi ñu ne buur yàlla mais te ñoo wan gaa yi nga xam ne ñaar ñi nga xam ne ñaar ndànk ndànk ndànk ndànk ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu sànk rabbana arinal ladayni wan ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànk minal jinni wal insi bokkoon ci jinne yi ak nit ñi ndax xam nga yàlla dafa def nit ku nekk da ko wutal xarin xarin mooy ko koo xam ne mooy ànd ak yow yeneen time alay saatu salaam nee bu mu tuuru ah dégg nga c'est nga téye ko sa loxo bu dee dafa kawe sinon si tas soixante de Mohamed. jàpp ko normalement non. c'est bon. ah c'est bon. waaw ah, yow moom dox. moom ah, yow da ngay ji. wooroo <laughs> eh, wooroo. lu tax. ndax dane nit ku nekk. dafa am xarit mooy àndandoo ñu ne ko ba ci yow mu ne waa am naa waaye man sama àndandoo buur yàlla dimbali na ma dimbali na ma ba sama def moom jullit la mooy koo xam ne xam nga moom la nasaraan si di woowee léeg-léeg dañ koy woowee les pulsions dangereuses <laughs> am nañ suñu benn prof philosophie <coughs> yàlla na ko yàlla yërëm gaañu monsieur Mbour

mooy yi nga xam ne booy jaar ci benn pont yi <laughs> mooy jekk mel ni daa am naan lu tëbal <laughs> mooy li lay xaruloo en tout cas mooy nit ku ne dafa am loo xam ne xarin ñoom nag ñu ne euh, kële ñu ne yàlla daal war ñu ki nga xamante ne ci jinne ci nit ñi ñoom ñoo ñu sànk ñaari ñi nga xam ne ñoo ñu sànq tey waaw lu ngeen leen di doye ñu ne ñu def leen ci suñu ndëggu tànk yi li yakuna minal asfalin ngir ñu bokk ci ñi gën a suufe tax xam nañ ne non l'enfer moom ku gën a ci suuf yaa gën a metti la kon nag nit nag boo xamee loolu dangay ngay bañ gaay worlu nag ndax luñ la man di wax boo deewee jeex na gaay dañ lay tagg euh, naan la voilà yow yaay porteur de démocratie ak yooyu voilà yow yaay kii bi gars yi assassiné la leen na rek lañuy ñuy man on condamne on condamne après mais mu jeex on est attristé de la nouvelle ci vient de nous parvenir c'est-à-dire l'assassinat de Diou rek mu jeex nous condamnons avec fermeté mais loolu moo amul njariñ mooy yow ñoo la doon jay moo tax affaire yi foog nga am nit bul nekk koo xamante ni lu gaa yi def nga def ah. yow daal xoolal li neex yàlla nga def même bu dee ñépp contre yow mais gaa yi fii buñ la dugalee ba nga dugg bés bu la gaa yi assassiné jeex na te am na gaa yoo xam ne ils sont prêts à assassiner képp ku wuteeg ñoom <laughs> après yow ah léegi nga foog ne nga war ko nga war a layoog sa borom nag liñ fi doon def ñoom nag ñuy trinquer fële ci kaw suuf bàyyi la kon bu la gaa yi wor wa gharrakum mu ne ñu ne leen yéen naafiqi wa gharrakum mu wor leen billaahi ci buur yàlla alxaruuru ki nga xam ne mooy woraate kat bu mag bi di iblis suñu boroom nag ne bu ñu defee aaya bii rek nag mu jeex ndax mooy fii mooy kii bi ndax dafa Ah, boo ko daggee fii ah, mooy bii di ñëw fokk nga waxaat li nga ah, ne fal yow ma tey kon loolu la julli ñi am leer tontu naa fekk yi leen doon jël mbiiru du leen wax ca gannaaw miir yam te lëndëm naan xaar leen ñu niitu ci naan alam nakun maakum ndax nekkuñu woon ak yéen di def lépp loo xam ne moom ngeen doon def ñu tontu leen lii suñu boroom nag ne fal yawma tey laa yuxadu minkum fidyatun gis nga naafiq yi géeféri non naafiq yi bokk tey buur yàlla du dël ci ñoom benn rançon amul dara lu ñuy joxe ngir jote seen bopp mooy xam nga nit dangaa bëgg a wàcc xam nga léeg-léeg nga am loo def ñu ne joxeel lii buur yàlla nag ne gis nga kuuf tey moom duma jël ci ñoom benn ndàmpaay gu ñuy joxe ngir ñu jéggal leen ñoom naafiq yi déedéet fal yow ma tey laa yuxadu du ñu jël minkum ci yéen naafiq yi fidyatun benn ndàmpaay non seulement duñ ko jël ci yéen naafiq yi mais duñ ko jël ci ñuy gëmul woon yàlla walla du caagante ne minal ladina kafaru du ñu jël tamit ci ñi nga xam ne dañu weddi woon yàlla dara mooy bu ñu amoon alal alalu kaw suuf yépp ku ko ci indiwoon woon ne yàlla jëlal alalu kaw suuf ngir ma rëcc suñu boroom ne du ma jël xam nga gisoon nañ ko bi mu naan euh, saar bi ñu doon wax ne euh, suuratu euh, alxaq mu ne wala saala sa'ilun bi mu naan jox leen ma waa ji da naan ya day dem ba foofu moo xam ne nag du rëcc tey daraam baaxuloon mu ne nañ jël yawaddul mujrim mu ne gis nga bés bii nii bis bii nii mii te ne du jël ci ndàmpaay ci kenn ci naafiq du caagante ni ñi nga xam ne dañu weddi woon mu ne bés boobu yawaddul mujrimu ci lay soppe xemmeem bëgg lool al mujrimu ki nga xam ne criminel la mooy ki gëmul yàlla law yaftadi bu mënoon a joxe te ñu baal joxe loo xam bu ko joxee ñu bàyyi koo mbugal voilà min adabi yawma idin ngir ñu baal ko la mbugalum tey mu bañ cee mu bañ koo laal bi bani doomam yépp mu ne yàlla sama doom yi man nga leen jël ngir man mu mucc sama doom yi mel ni nañ ne ko soxlawuñ lool. voilà waaw boobu moom da ngay nangu moom moom ah déedéet naa boobu. xoolal àddina da ngay bugg sa kaw ngir sa doom nekk ci buñ la yow. Euh, yaag sa doom kañ yow yow sa doom kan kan kan yow kan nga bëgg kan moo bëgg njëkk ji faatu. xanaa non man man man ma njëkk a faatu moom laa d'accord. mettit gii daa war a dal ci soit yow yaag sa doom ci kan lay dal nga ne man mais yow alxiyam yéeféer bi moom danaan law yaftadi day bëgg lool min ada ngir mbugalu rëcc ci mbugalu garaw bi bani doomam yépp mu joxe leen waaye yaayam ak baayam ak yépp mën a jël leen <coughs> mel ni dañ na ko noo loolu loolu ko def mu ne mais wa man fil ard wa ashiratihi allati tu'wi jëlal sama famille bu dee ne samay doom sama baay sama yaay samay soxna ñooñu ñoom doyuñu mais jox ma kii bopp eh. yow moom moom bii nii waroo naan bii pour gone la. defal ko ndox paaka ah, bii ngay naan. boobu am paa naan naa moo ko wax yow am bii. bii ngay naan demal demal fee ñu may la wàccal ba pare yow kaas bii sax wóorul ci yow te mu tëb quoi kaw si ñoo tane bu leen non non tegal mu ngi nële sa bos am tegal non tegal baax na doy na noonu ale tegal <laughs> ay bari fulla dangay ñëw rek jël tiit a ca jëlam mel ni ñu ne ko loolu doyul mu ne wa man fil ardi jami'an jëlal bu dee sama famille samay doom damay lii mel ni doyul jëlal ñi ci kaw suuf yépp nga mbu nga lakk leen man na mu summa yunji mu ne ko kalla inna lazaa mukk yow kay lazaa nga jëm voilà moo tax yàlla ne bis boobu laa yu xasu duñ jël yow ma laa yu xasu buur yàlla du jël Euh, minkum ci yéen naafeq yi ci biir benn ñu jël ci yéen benn lan ndàmbaay wala du caagante ne min alladina kafaru du caagante ne ñi nga xam ne dañoo weddi woon <coughs> annaaru li am ba des mooy safara rek ngeen di am tey hiya moom safara mawlaaku mooy li yey ci yéen waxoon nga bismillah bi ngay naan. mu ne. Euh, naaru safara. moom lañuy am hiya mawlaakum mooy li yeey ci ñoom. Mm-hmm. wa bi'sa ak a ñaaw almasiiru mujj googu di mujj biir safara. Mm-hmm. kon foofu la yem kay insha allah bii ñëw. Mm-hmm. gudd gudd na moom kay. <laughs> des na kay des na de li des moo ëpp liñ jàll <coughs> kon bii di ñëw insha allah ñu war a gis mm. alam ya'ni lilladina aamanu an taxsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq mm.